أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه سوي الرضوان والتمكين mbokk jullit yi ñoo ngi leen di nuyu nuyoo ba gën a tedd mu di asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu comme ni ngeen ko xamee ni ñu ko baaxoo amale fii ci Darou Moukhty ci pàkk bu tedd bi di jumaa ju mag yi kon muassasatul Wafa bi huquqil iman ni ñu ko baaxoo amale ci diir bu waru koor wi yépp ñu dalal kenn ci mbokk yi nga xam ne ñoom lañu tànn ñu fas yéene ànd ak ñun diirub weeru koor wi kon noonu lañ ko amale tey jii fii ci jumaay Darou Moukhty comme ni ñu ko baaxoo def rek bala ñoo jox mbokk mi danañu xam ne tuuti ci ay jaar jaar jaar ay jaar jaaram ak mbokk moom mooy kan kon tey ni ñu ko xamee ñu ngi dalal mbokk mu ñuy wax sëriñ Abdou Khadir Gaye sëriñ Abdou Khadir Gueye mi ngi jóge ba Touba sëriñ Abdou Khadir Gueye moomu mi ngi jànge alquran al alquranul karim di bu tedd boobu li ñu ko doomi soxna yi baaxoo defe mu ngi ko jànge ci sëriñ bu ñuy wax sëriñ Hassa Sy sëriñ Hassa Sy nag yaakaar naa ne ñu bari xam nañ ko ndax jàngalekat bu mag la boo xam ne mi ngi nekk Touba Belal sëñ Abdou Khadir Gueye moomu foofu la jàng alquranul karim ba am saxaada bu kawe boobu mu mokkal alquran ak bind ko ginnaaw bi nga xam ne sunu boroom defal na ko tawfeex ci mu jàng téereb alquranul karim bu tedd boobu ba mokkal ko ci la laxase nag jëm ci li nga xam ne ba tey mooy waaru doomu soxna mu di jëm ci njàngum li nga xam ne mooy njàngum xam-xam ni ci noonu la demee Touba. ci sëriñ bu bu ñuy wax sëriñ Hafiya Buso foofu la tàmbalee jàng xam-xamu diin yi ak xam-xamu loxol arabiya gannaaw ba mu jóge fa dem ci sëriñ bu ñuy wax sëriñ Moustapha Mbay yaakaar naa sëriñ Moustapha Mbay ñu bari xam nañ ko moom moo nekk ci jumaay Tuubaa ci xabu sëriñ Mourou Moustapha di jàngalekat bu mag ginnaaw bi bi sëñ bi jógee sëriñ ak Buso jaar na sëriñ Moustapha Mbay moomu ak keneen ku ñuy wax sëriñ Xaadim Mbay kooku itam sëriñ bi jaar na sëriñ Xaadim Mbay itam yaakaar naan ñu bari xam nañ ko ci ci wàllu jàngale al-lughal arabiyya ginnaaw bi it naka noonu lay continuer rek njàngam demaat it ci sëriñ bu ñuy wax sëriñ alxaaj jaxate sëriñ alxaaj Mbàkke ñu koy wax sëriñ as jaxate sëriñ bi mel na ne jàng na foofu xam-xam naka noonu bi nga xam ne yàlla dogal na mu jàng li nga xam ne moom lañ aada woo jàng fii ci Sénégal mu njàngu majlis mi ba sunu borom defal ko ci tawfeex ci la it xam ne xam-xam du doy mu laxas dem dëkk bu ñuy wax Louga ci benn institut bu mag boobu ñuy wax alxanafiya dari sëriñ Abib euh, naka noonu itam ginnaaw bi nga xam ne jóge na ci sëriñ euh, Moustapha Mbaye itam sëriñ Alaaj Jaxate dem na ci daara ju mag jooju nga xam ne ñu bari xam nañ ko muy daari sëriñ Abib Mbakke daari sëriñ Abib Mbakke nag foofu la yàlla dogalee mu mottalee fa njàngum xam-xamam ginnaaw ba nga xam ne mottali na njàngum xam-xam foofu ci daara si Abib Mbàkke li nga xam ne moom lañu aadowoo jàng fii Sénégal muy njàngum majlis mi muy njàngum téere yi loxo yi ci la nag laxase dem nag dëkk bu mag boobu di Louga dem ci institut bu mag boobu nga xam ne al mamlaka al arabiyya saoudiya ñoom ñoo ko fa def ñu koy wax Hanafiya foofu la sëriñ bi sëriñ Abdou Khadir Gaye mi foofu la continuer am njàngam ba yàlla tawfeexal ko mu am fa shahada sanawiyya ñu koy wax baccalauréat ginnaaw am na école bu mag boobu ci institut bu mag boobu di al alxanafiya ci la nag sunu borom ci la nag laxase dem ci arabu saudi mamlakat arabi saudi foofu la dem ci université bu mag boobu nga xam ne ñu bari xam nañ muy al jami'atul islamiyya fil a munawwara foofu la sëñ bi dem bi mu demee mi ngi dugg ci benn faculté benn kulliye boo xam ne ñu ngi koy wax kulliyatul loxo la kulliyatul qur'anu karim kutul kulliyatul qur'anu karim sëñ bi foofu la jàngee ba am ci licence ci Euh, alquranul karim ginnaaw bi it bàyyiwaatu dafa continuer am njàngam di jàng ba am li ñuy wax maîtrise maîtrise mi ngi ko am ci faculté maanaam euh, dahwa usulu diin maanaam li nga xam ne la ñuy wootee ci euh, maanaam ci l'islam ak li nga xam ne moom mooy usulu diin sëñ bi foofu la continuer am njàngam ba am ñaari diplôme yu kaw yooyu ci comme ni ma ko waxee comme ni ma ko wax léegi muy kulliyatul lughal arabiyya mu am ci licence am ci maîtrise ci euh, kuleetu dawa usul diin kon sëriñ bi loolu la ay jaar jaaroon ci wàllu njàng xam-xam yaakaar naa ne kon thème bii ñu ko jox yaakaar naa ne thème bu maîtrise la ndax buñ ne ci kuleetu loxol arabiyya la kuleetu loxol arabiyya la la génne ci jàmmet islam mari ñu nawra yaakaar naa ne buñ ko dégloo daañ ci mën a am daañ ci mën a jëlee ay yu yu yu kaw yu bari lool naka noonu bi nga xam ne am njàngam jeex na ci la dellu siwaate fii nga xam ne mooy cosaanam di Sénégal nekk ci li nga xam ne mooy waaru doomu soxna ba fi ni ñuy wax ak yéen mi ngi nekk ab jàngalekat ci eh, ci école gouvernement bi mi ngi nekk ci madaris xukuma yi fi mu ne ci lay continuer am njàngaleem di jàngale li nga xam ne mooy diini di nekk ci waaru doom soxna kon daal eh, na xam ne mbokk mu tey moom lañ dalal muy Serigne Abdou Khadir Gaye thème bi ñu bëgg waxtaan li mooy alquran ak xam-xam yi nga xam ne moo nekk ci alquran xëy na ni mu ko wax léegi alquran ak xam-xam yi ci nekk yaatu na waaye dana ci tànn ay tomb yoo xam ne yi buñ ko dégloo danañ ci mën a jariñu bu baax baax kon duñu guddal dañuy jox mbokk rek mu ñëw ngeen ci thème bi ñu di ko ñaanal suñu borom defal ko tawfeex defal na ko di ñaan borom mu defal nu lépp luñ fi jàmm ci mujj koor gi yàlla ñu suñu borom defal tawfeex di gërëm ñëpp di sant ñëpp wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ash-shaytaan ar-rajiim bismillahir rahmaanir rahiim والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاهم إلى يوم الدين الحمد لله الذي اختار لنا شهر رمضان وجعله شهر الصيام والقيام وشهر العبادة والفضيلة كما اختصه لنزول القرآن فيه وأصلي وأسلم على من اصطفاه سيدا للبشر أجمع وأنزل عليه خير الكتب سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله الأخيار وصحبه الطيبين الغر الميامين mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci yéen ci aw turam ak ci santam di leen gërëm nit bu baax a baax a baax ci taxawaay bu rafet bi ak ci ndaje xam-xam yi nga xam yéen a ko koy def bi ku weeru ko yi ba léegi ñëw mu fi woon waaye maa ngi ko daa seetaan ci télé bi daa ko rafetlu lool tamit xëy na yàlla sama borom tabaaraka wa ta'ala ngi doog doog sama ñëw fi waaye yàgg naa koo bëgg maanaam ñëw si ndaje ma Daaru Muxti yàgg naa fi ñëw njëkk loolu lépp ñu ngi nuyu bu baax suñu kilifa gi nga xam ne nii moo fi toog jotaayu maam Thierno Ibrahim te mooy Serigne Cheikh Khady ñu ngay ñaanal yàlla sama borom tabaaraka wa yàggal ko fi may ko gu ak kàttan ba lépp li mu bëgg lépp ba lépp li mu bëgg a liggéeyal lislaam yàlla jàppandal ko ba man ko ko ak mbooleem kilifa yi nga xam ne ni liggéey lislaam ñor na leen di ñaanal tamit jullit ñépp ci weeru kooru tedd wi di ci ndokkeel tamit ndax weer la woo xam ne ni yàlla sama borom tabaaraka wa taala ci ak baaxam da ko jagleel xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa mu nekk loo xam ne ni xeetu yonent bi rek moo ko am yeneen xeet yi ko jiitoon amuñu ko woon ndax boo dee xool biir weeru koor am na ci génn guddi gu tedd bu ci nekk ñu koy wax laylatul qadr am na ñu ko jàpp tey jii yàlla suñu borom tabaaraka wa ta'ala wax ci alquraanu karim na guddi la goo xam ne moo gën junni weer junni weer na boo ko doon këlkin am ñu fukki at la ak juróom maanaam junni weer yoo xam ne ni laylatul qadr nekku sa guddi laylatul moo gën loolu lépp loolu ci yàlla suñu borom tabaaraka wa ta'ala mu defal ñu ko kon suñu mawsim la ñun jullit ñi war nañ si di si bu loolu lépp weesoo mbokk yi dañu maa fas ma fas yéene wut ay yenn tomb yoo xam ne aju ci ulumul qur'aanu karim fas yéene nag mooy xam-xam yi nga xam dafa aju ci alqur'aanu karim te xam ngeen lool xam-xam yu bari la yaakaar naa duñ mën a waxtaan lépp ci benn bis wala ñaari bis wala ñetti bis sàkkaa nag benn waxtu wala ñaari waxtu ba looloo tax ma daal seet yenn tomb yi nga xam ne ni gis naa ne yaakaar naa ne mu ci gën a ëpp solo wala boog ci gën a ëpp solo la bokk ma tànn ko fas yéene ko waxtaan bu ñu ko yàlla mayee ñu fas ko ci àggale insha allah balaa waxtu wee jeex mu ne waxtaan wi nag mu ngi dem ci fukki tomb ak ñaar fukki tomb ak ñaar ci laa tënk waxtaan wi waa insha allah rabbi dana rafet lool comme dañuy waxtaan ci ulumul qur'an ba ñu saa dugg ñu wax yenn ngëneel yi nga xam ne am na ko boo dee xool yàlla suñu boroom tabaaraka wa ta'ala mi ñi nga xam ne dañuy jàng téere bi yàlla bi di saxal julli di ko def ba noppi tamit di dimbale nit ñi sa la yàlla jox moo xam ci lu nëbb wala lu feeñ yàlla suñu boroom nee na dañoo ñee ñi ngi yaakaar commerce moo xam ne nii du lambu te it dañ leen fay yool bu ma sëkk te it sax du yem sa fay ko waaye leen dolli te loolu si ngënale moom yàlla koy defee te moom moom yàlla suñu borom tabaaraka wa taala ku ji ku bari njëgal la naka noonu tamit ku yeeyoo ñu sant la moo lay wax ci alquran naan inna alladina yatluuna kitaaba allah wa aqaamu alsalaa wa anfaquu mimma razaqnaahum sirran wa alaaniya yarjuuna tijaaratan lan tabuura liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafuurun shakuur yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci ay barab yu bëree bëri ci ay ahadis di ci leeral ngëneel yi nga xam ne alquran karim am na ko bokk na sa fim naan alladi yaqra'u alqur'ana wa huwa maahirun bihi ma'a safarati alkiraami albarara walladi yaqra'u alqur'ana wa huwa yatata'ta'u fiihi wa huwa alayhi shaaq lahu ajraani mu ne ki nga xamee ne dafay jàng alqur'aanu karim te it man ko lool nee na mi ngi ànd safara kiraan bar la mooy malaaka yu baax yooyu yu tedd waxtu wam koy jàng mu ne ki nga xam da koy jàng waaye mënu ko lool bu ko jàng da ci sonn lool mu ne kooku tuyaa noonu mu ci sonne coono boobu moo tax bu ko yàlla sama borom di fay ñaari tuyaaba la koy fay waaye du ko fay benn tuyaaba rek loolu la boo dee xool amul fenn fu du alquraanul karim daal di waxaat tamit ci benn xadis moo yonent bi sallallahu alayhi wasallam laa xasada illa fi isnatayni ataahu allahu alqur'ana wa huwa yaqumu bihi aanaa al wa aanaa an wa rajulun ataahu allahu maalan fa huwa yunfiquhu ana al wa ana an mu ne ñeewante daal wala ñee kenn bu fekkee yàlla na ci ñaar mbir rek lañuy war a ñeetaane bi su njëkk mooy waa ji nga xam yàlla sama na ko alxuraan ba noppi mu di ko jëfe guddi ak bëccëg ak di ko jàngale keneen ki nga xam jar na ñee mooy ki yàlla jox alal ju lew ba noppi mu di ko dépassé yoonu yàlla guddeeg bëccëg di dimbal nit ñi te yàlla suñu borom tabaaraka wa ta'ala moom rek tax mu di ko def daa di waxaat ma yonent sallallahu alayhi wasallam man qaraa man qaraa harfan min kitaabillahi ta'ala falahu hasana wal hasanatu bi bi ashri amsaaliha laa aqulu alif laamin harf walakin alifun harfun wa laamun harfun wa miimun harfun daa di waxaat ne képp koo xam ne jàng nga benn xarf benn rek benn ci téereb yàlla suñu borom tabaraka wa taala tamit karim yàlla dana ko sa bindal xasana te nee na xasana boobee dana tolloog fukki maam benn xaraf boobu mu jàng xam ne benn xasana la yàlla da koy ful ba mu nekk fukk xasanaat daane waxuma alif laam mim xarfun noonu loolu rek mooy benn xaraf déedéet waaye loolu ñetti xarf la alifun xarf la boo ko waxee yàlla bind la fukki tiyaaba laamun boo ko waxee xarf la yàlla bind la ñaari ñaar yeneen fukki tiyaaba muy ñaar fukki tiyaaba nga wax miim biñ laa yeneen fukk boo ko boolee muy fanweeri tiyaaba ci ñetti xarf loolu boo ko dee xool amul fenn fu dul alquran karim wa yaqulu aydan yuqaalu li qaari'i alquran iqra'u warqi wa rattil kama kunta turattilu fi dunya fa inna manzilata fa inna manzilataka inda axiri ayatin mu ne nit ki ki xam dana jàng alquran bu alaxira buñ ko dekkalee danaan ko jàngal alquran bu ko defee buy jàng di yéeg ndax xam ngeen na ay darajaat yu kawe la wala ay darajaat yu bari la juróom-ñetti na moo am bu ko defee li fee yaa ngi jàng rek da ngay yéeg rek sa daraja sa àjjana di gën a kawe mu ne danaan la jàngal alquran comme ni nga ko doon jàngal bi ngay nekk àdduna boo ko defee boo jàngee ba fa nga yem rek fa nga mujjee taxaw nga xam ne fa nga yem loolu nga mokk ci alxuraan karim nee na foofu nga yem foofu mooy nekk sa kër loolu tam boo dee xool ci alxuraan rek la ko yàlla sama borom def yonte bi daal di waxaan ne ci hadiis boobu lañ wa 'allama ki gën ci yéen nit ñi waxuma ki gën ci ki gën ki waxuma ki ki nga xam ne ni moo gën ci yéen ci nit ñi waaye ki gën ci yéen nit ñi fa yàlla mooy ki jàng alquran ba noppi waaye toog di ko jàngal di ko xamal doomu aadama yi fay bor boo dee xool na de mel na jamono ji ñu toll nit ñi moom ki gën ci ñoom nekkut ki jàngale alquranu karim waaye ki gën ci ñoom mooy ki ëpp alal wala ki gën a rafet oto wala kër waaye loolu la bokkut la yàlla wax bu ñu xoolee tam dañu fekk Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu am na ay abiyaat yu bare bare yoo xam ne wax na fa di fa tagg alquran karim di dox ay ngëneelam bokk na sa bayt bi mu ne tilaawatul qur'aani amnun min la'iin wa min shaqaawatin wa min makril mu'iin moom Sëriñ Tuubaa nee na jàng alqur'aanu karim ci képp koo xam yaa ngi koy takkoo di ko def da ngay am sécurité bu ma sëkk maanaam iblis du la jege daa di waxaan tamit lépp loo xam shaqaa wala muy texeet yi da nga ciy mucc iblis tamit du la mën a dara mu a loolu alqur'aan moo koy maye mu waxaat ne rabiha abdun yaqra'u alqur'ana walil jinaani la yura zam'ana mu ne ki jàng alquran bénéfice na bu doon day commerce ñu ne moom da am na bénéfice bu bare bare bare ci jàng gi mi jàng ci jàng gi mi jàng alquranu karim te bu alaaxira du bokk ci xam dañuy mar mu waxaat ne inna tilaawatal kitaabi mulkun wa huwa liman yabghi an-najata fulku mu ne alquranu karim di ko jàng doy sëkk nguur képp ko da ngaa bëgg nguur ñëwal di jàng alquranu karim ndax bu yàggee li muy def ci yow danga fekk na da nga am loo xam ne ñi buur yi sax amuñu ko mu daal di waxaa ne képp koo xam da ngaa bëgg mucc adduna ak alaxira dafa mel ne alxuraan mooy gaal gi nga xam ne moo lay muccal li mu ne nga nekk ci géej te xam nga ne yow mënoo xëy léegi nag gaal dafa nekk pour jàll la ba doolab mooy alquranu karim mu waxaat feneen na ribhu alladhi yatluka ya quran ribhu fatan yaghbituhu al ne nee na bénéfice bi nga xam ne nii ki lay jàng dana ko am yow alquran mooy bénéfice bi nga xam ne nii ay moroomam yépp danañ ko mujj ñeel mooy say moroom yépp danañ la ñeel daal di waxaat ne man bika laaza xaafu shaytaanu wa sarrahu al-mawdi'u wal awtaan képp koo xam ne nii dafa taqoo alquran wéeru ci moom seytaane dafay ragal fu mu ko gis daw comme ni nga xam ne la Omar yàlla defaloon ko loolu ne ko yéen sallallahu wax na moo sóobu bu la gisee bu nekkoon ci mbedd moo la ko bàyyee dem sóobu meneen mbedd ndax ragal gi mu ragaloon Omar waaye nag noonu yow boo bëggee loolu boo doon jàng alquran nee na da am loolu tey nee na foo nekk ci réew yi wala barab boo mën nekk ci mu neen mbégte nga fay nekk daa di waxaa ne fa man araada qurba min mawlaahu fal yaqra al qur'ana la yansaahu képp comme da ngaa bëgg a jege suñu borom tabaaraka wa taala te bu ko ba di ko fàtt ndax mokkol ko bu di ko la njuumte la bu mag daa di waxaa ne qultu fa man yuridi rida arrahmani fal yusbit an tadabbur al qur'ani képp koo xam ne bëgg nga ngërëmul yàlla suñu borom tabaaraka wa taala di jàng alquran waaye di àndal di ko adin tilawat lizil kitaabi wala salaasata min ahzaabi fi kulli yawmin duna hijraani kama talabatul ilmi lahu zamtima mu ne na nga sax bis bu nekk di jàng alxuraan ka doon ñetti isib la sax bu ko xee bis bu set nga def ko muy sa nafar bul ko bàyyi bul tongu alxuraanu karim comme ni nga xam ne ñoom noonu la ko a ñi di sàkk xam di ko defee mu daal di waxaat seneen ci jaawartu mu ne jaawartu rabbi jaawartu rabbi bil jaawartu bil furqaani jaawartu bil furqaani rabbiyal mu'in malaktu nafsiya wa zahzahtu al-la'in mu ne man de maa ngi dëkkale yàlla maa ngi dëkkaaleeg yàlla suñu borom tabaaraka wa taala waaye na ci alquran laa dëkkaaleeg moom mooy su ma toll maa ngi jàng alquran fonk ko te suñ Tuubaa fonk yi fonk alquran ñëpp xam nañ ko wax nañ ne danaa jël alquran di ko teg ci kaw lal bi di ko parfum di ko tagg moom daa toog suuf daa di waxaal nañ tamit moom naa sama bakkan tey tamit sori naa seytaane daa di wax ne kitaabu rabbi kaana li wa kuntu lahu wa lillahi bihi sakantu man daal téerab yàlla bi nekkal na ma man tamit nekkal naa ko tey tamit si laa amee li ñoo ak sukun mooy ak dal si laa koy amee kon loolu lenn ci ngëneel yi nga xam ne nii ñëwoon ci alquranu karim kon léegi ñu ñëw ci tom bu njëkk bi te mooy lan mooy ulumul qur'an ulumul qur'an bu ñu ko waxee afaa ñuy àgg ci ulum quran kon ko ñaari baat la yoo xam ne dañ leen tarkiib dana jaar ñu xam lan mooy ulum bu noppi doog xam lan mooy al quran ulum jamu ilm maanaam jamu la mufrad mooy al ilm al ilm nag ku ne xam mooy xam-xam moo tax mu ne fi lugha yuraadu yuraadifu al fahma wal ma'rifa mooy xam bu ànd ak ràññee ak dégg bu baax li nga xam ne moo ngay jàng wala li nga xam mooy lan nee fi istilaah nag nee na al ilmu ci ñi xam ne ni yàlla sama borom da leen jox xam-xamu xikma ñoom nee nan xam-xam mbir la moo xam ne ci xelif doomu aadama lay nekk di ko niital muy xam li mu war a def li mu warta def ak lu baax ak lu bon xukuma moo jamu xakim euh, xakim nag boo dee xool yàlla sama borom tagg na ko wala tagg na ñi xam ne dañoo mel noonu ndax nee na wa may yu'tal xikma faqad utiya xayran kasiira ku yàlla sama borom jox ma jox na la yëwu bare bare xikma nag ni ko niñ ko firee wax nañ ne mooy xam-xam bu am njariñ rek bépp xam-xam boobu xam-xam am njariñ li xikma lañ koy wooye ñi woy xukkamaa ñoom neen xam-xam mooy loolu mooy mbir la moo xam ne nii da nekk ci xelam doomu aadama di ko niital muy xàmmee lu baax ak lu bon ak li mu war def ak lu mu war def neen loolu mooy xam-xam ci ñoom bu ñi nga xam ne nii dañuy nekk lu amul solo di sa wax di sa wax ba far ñu tudd leen al mutakallimun waxkat yi nee na ñoom xam-xam ci ñoom alilmu indahu sifatun yatajalla biha al amru liman qaamat bihi nee na daal xam-xam melokaan la woo xam ne nit ki si lay mën a ràññee mbir mu mën di doon nam sa la mu koy ràññee xam na lii mooy nangam lee du nangam nee na xam-xam lay doon kon daal nee na xam-xam melokaan la woo xam ne nii ci nit ki lay nekk bu ko def si lay mën a xàmmee na lii kat mbir mi mooy nangam lee mooy nangam lee mooy nangam bu ñëwee nag ci sharia danga nga fekk bu ñu waxee xam-xam li ñu si jublu itlaqan nag huwa ma'rifatullahi ta'ala wa ayatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi fi ibadihi wa xalqihi bu ñu waxee xam-xam rek itlaaqo ci sharia li ñu si jublu mooy xam yàlla suñu borom tabaraka wa ta'ala xam gu wér xam tamit ay kiimtaane moom yàlla te gëm ko xam tamit ay asmaam ak sifaatam te xam ne ay turam bëgg koo kenn ndax moo tax sax ñuy tere lu yàlla la moom nga di ko jox nit lu mel da nga dégg ñaan Aziz te Aziz waruñu ko wax doomu aadama yàlla rek moo yeyee lool Abdul Aziz la war a wax. Ghafuur Abdul Ghafuur nga dégg ñaan Ghafuur bàyyi Abdul ga Ghafuur kooku si asmaa euh, aw mun min asmaa Illaahi subhaanahu wa Abdul Ghafuur la war a wax kon tamit nga gëm ne yooyu te di ko bàyyi xel melokaane yàlla yi nga xam ko tamit te xam ne melokaanam bokk ko kenn nam mel moom yàlla moom rek moo ko mel laysa ka mislihi shay wa huwa as-sami'ul nga gëm ne tamit moom yàlla sama borom lu ko neex lay def ay jaamam kon bu ñu waxee xam-xam itlaqan sharia lu ñu ci jublu ñu use alquran baatu quran wa masdaru muradat lil qiraa quran masdar la mi mel ne qiraa rek wa min qawluhu ta'ala inna inna alayna jam'ahu wa qur'ana fa idha qara'nahu fattabi' qur'ana quran ko gis foofu masdar la kon masdaru qiraa la kon quran ak qiraa ñoo yam li muy firi mooy jàng qara'a yaqra'u qira'atan wala qur'anan thumma nuqila min hadha al-ma'na al-masdar al-masdari wa ju'ila isman lil kalam al-mu'jiz al-munazzal 'ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw bi mu nekkee qur'an di masdar dañu mujj nag def ko mu nekk tur ci wax suñu borom tabaaraka wa ta'ala mi xam wax la joo xam ne lottal na keneen ku du yàlla ñu andi lu mel noonu muy wax ji nga xam te ne moom lay wàcc yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te mooy al-qur'anul karim mu ne bu ñu xoolee nag moom alquraanu karim da gis ne boroom xam-xam yi wuute nañ ci lool ci alquran mooy la taarif bi niñ ko jàngalee am na ñu ci guddal wax ci wax ci gudd am na ñoo xam dañoo tawasut maanaam diggu doomu waxuñ ci wax ju bari waxuñ ci wax ju gàtt lool am ñoo xam ne dañ saa gàttal waaye bu ñu xoolee ñu xam ne guddal nañ dañ naan alquran daal bu ñu ko doon taarif mooy. bi annahu alkalaamu almujiz almunazzal ala annabi sallallahu alayhi wa sallam almaktub fil masaahif almanqulu bittawaatur almutaabbad bi tilaawatihi ñoom nee na loolu mooy alquran alquran nee na wax la joo xam ne nii suñu suñu borom la bàyyeekoo lottal na keneen ku du yàlla nga wax wax ju mel noonu waaye yéemu ci loolu waaye dañ ko wàcc ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te it ba noppi it ñu bind ko ci masaahif ci ay kaamil ay téere moom alquran karim tey tamit ne almanqul bi tawaatur ma alquran dafa dikk am tariq tawaatur maa ngi baree baree bare ñoo ko jël ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekkul kenn rek mu ànd alquran ne maa ko jël ci yonent bi waaye saxaaba yi ñu baree bare kenn bu nekk mën na laa xam ne dégg na alquran ci yonent bi kon almanqul bi tawaatur ko noonu tamit al muta'abbad bi tilaawatihi boo ko day jàng day mel ni yaa ngi jaamu yàlla ndax bi na alquranu karim boo ci jàngee benn xarf yàlla sama borom bindal la fukki rafet rafet wala fukki tuyaaba kon nee na ñoom neen loolu mooy alquranu karim bu ko defee da gis na taarif bii nii boole na ay mbir yu bari mooy melal na alquran na injaaz la na lu lottal keneen ku du yàlla mu indi lu mel na moom wax na tamit na shay'un munazzal ala nabi sallallahu alayhi wa sallam da nga ci déggee tamit na moom bind nañ ko ci ay kaamil te ay téere danga dégg tamit na jaa bi tawaatur maa ñu baree bari ñoo ko jël ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam danga dégg tamit ne jàng ci am tiyaaba kon taarif boobu mooy mi nga xam ne ni ñi nga xam dañoo guddal ci wax ji ñoom taarif boobu lañ indi loolu mooy alquran karim ñi nga xam ne dañoo gàttal nag wala ñi nga xam dañoo euh, euh, waaw ñi xam dañoo gàttal ñoom nee na alquran mooy shay'un mu'jiz rek mooy alquran mbir la moo xam daal lottal la rek kenn ku dul yàlla mënu ko ni jeex na ñoom neen la mu alxuraan loolu boo dee xool loolu gàtt na lool ndax de li nga xam ne xëy na nekk na shay'un na du ak dundal kenn mënu ko ko dul yàlla kon loolu tamit shay'un mu'jiz kon taarifu taarif bu gàtt la ndax ñoom liñ lay mooy ndax nee na i'jaz mooy al wasfu lil qur'aanil karim woot maam alxuraan melokaanam dëgg dëgg mooy al ihjaaz bu ihjaaz amutoon du tax ñu am alxuraan karim tey mooy kimtaan bu mag bi bi xam ne wane na yonent sallallahu alayhi mooy seede na wax yàlla la ñoom ñoom moo tax ñu ne alxuraan daal mooy seen mu'jiz rek guddal. am na ñenn ci ñoom ñoo xam ne dañoo gàttal waaye dañ ci yokk beneen melokaan mooy al ihzaal maa alxuraan mbir la moo xam ne nii ihjaaz ngi ci waaye ba noppi tamit. dañ ko wàcc itam ci yendu sallallahu alayhi wa sallam ñoom nee na lool mooy alquranu karim ndax boo dee xool lu dul ñaar ñi muy al i'jaz nee na boo dee xool laysa min sifati lazima lil quran bokku ci melukaan yi dafa taqu alquran nee na li wane loolu mooy anna alquran qad tahaqqaqa fi'lan bihima duna siwahim duna siwahuma ala ahdi nubuwwa nee na boo dee xool alquran nekk na alquran ci ñaari melokaan yooyu jamono yi bi fi yonent bi sallallahu alayhi nekk kon yeneen ci yokk yëpp jëru ko ala muta'abbud bi tilawati yëpp ñoom neen loolu jëru ko am na ñoo xam dañ na yokk ci dañ na rek alquran mooy an naqlu fil masahif wa tawatur mooy li nga xam dañ koo toxal andi ko ci téere yi bind ko ba noppi mbooloo mu bari jël ci seen salaas ne ñoom neen loolu mooy alquran tey kon ba tey mooy loolu mooy ñi nga xam dañoo gàttal waaye bu ñu ñëwee ñi xam ne ñoom dañoo digg doomu ñoom am na neen nañu waxee ne mooy alquran karim ñoom neen mooy loo xam dañ ko wàcce ci yonent bi sallallahu alayhi mu nekk ay baat ñuy jàng ñu koy dégg mu nekk tamit loo xam dañ ko bind ci ay téere wala ay këyit ba nopp tamit ñu toxal toxal ko ci yonent bi sallallahu alayhi mbooloo mu bari toxal ko ci moom ñoom leen loolu mooy alquran karim ndax ñen nee nan bi anna al maqsuda huwa ta'rif al quran liman lam yudriku zamanu nubuwa liñ jublu ci loolu mooy ki xam ne jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam fekk foon ñu xamal k lan mooy alquran ñett yi rek doy na jur yokk leneen kon boo dee xool alquran boo dee xool day mel ne taarif bi nga xam ne moom la ko borom xam-xam yi jox wuute am na si bu baree bare waaye taarif bi ma njëkk wax xam ne al mu almutawwaloona wala almutawwiloona yi moom la ñu wax boo dee xool taarif mooy taarif bi nga xam moo gën a nekk shaamil mooy bi al annahu alkalaamu almu'jiz almunazzahu ala nabi sallallahu alayhi wasallam almaktub fi al almanqulu bitawaatur almuta'abbad bi tilaawatihi boo dee xool taarif boobu mooy bi nga xam ne nii moo gën a dëppoog alquranu karim léegi ñëw ci ulumul qur'an karim ginnaaw bi ñu ñaari baat yi wax benn bu nekk léegi ulumul qur'an ci boppam nag bil ma'na al idafi mooy al qur'an karim bu ñu waxee ulumul qur'an dañ ci dégg benn xam-xam rek mooy al wala moo aju ci xam moo aju ci am na xam-xam yu bare bare yoo xam moo aju ci al qur'an karim moo tax ñaan ay xam-xam waaye ulumul qur'an xam-xami al qur'an karim moo tax mu ne innama urida shumula kulli ilmin yaxdimu alqur'ana aw yastanadu ila bépp xam-xam boo xam ne liggéey lislaam wala mu wéeru ci bépp xam-xam boo xam ne liggéey alqur'an wala mu dellu ci alqur'an kooku dañ koy jàppee ilmun min ulumi alqur'an lu mel nan lu mel ne ilmu tafsir ilmu tafsir ci ulumul qur'an la bokk ndax moom moo lay firil wax ci suñu borom tabaaraka wa taala nga xam ne ndax alqur'an daa mel ne risaala la rek ab lettre bu la nit ki bind risaala bi bu ko nit bi ne war nga koo ubbi jàng ba xam la sa nekk bu fekkee ne làkk wañ ko jàng xamoo ko nga seet koo xam mu waxal la ko alquran noonu la mel kon moo tax faaw ñu koy tafsir mun a ñàkk ndax bu ñu ko tafsir duñu xam li ci yàlla wax te yàlla li ñu digg wala mu tere ñu ko lépp ci alquran la ko wax kon boo dee xool tafsir bokk na min ahammi ulumil qur'anil karim xam-xam yi ëpp importance ci yi wax ci alquran ci la bokk moom tafsir boo dee xool doo tafsir kese tajwid bokk na ci ilmu tajwid ci ulum Qur'an la bokk tajwid moo lay xamal ñoo maxaarij yu xuruf xarafu na la war a génn yi melokaan yi xarafu melokaanam bu loolu wees tamit am na xaraf yoo xam ne bu ñu koy jàng ko war a feeñal li ñoo izhaar am yoo ko war a nëbbu ixfa am dañ ko war a iqlaaq wëlbati am yoo xam ko war a idgham jël xaraf yi dugg ci yëpp xam-xam la boo xam ne tajwid moo la koy jàngal moo tax boo dee xool ibnu jazari bokk ci kenn ci borom xam-xam yi tajwid wala al qiraat dem na ba ne fa man la yujawwid al qur'ana fa huwa asimun ku du tajwid al qur'an am nga bàkkaar kon kooku ci xam-xam yi tajwid la bokk dégg ci xam-xam la moom ilmu tajwid la bokk ilmu qiraat xam-xam boo xam ne nii mooy benn baat nga gis ki ñëw jàng ko ni kii la ñëw jàng ko neneen bu ko defee yow bu dee ni nga ko jàngatee nga xamee boo dee kii jàng nga yaakaar ne moom daa juum yow li nga jàng mooy dëgg fekk waaye moom lu mu jàng moom na ñaan ñëpp dëgg lu mel ne misaal mën a jox maliki yawmiddin maliki am na maliki yawmiddin xiraatu warsh am na ñu naan maliki yawmiddin am na ñeneen ci borom ci ñuy wax maliki yawmiddin te ñaar euh, njàngam yëpp wér na jibril jàngal na ko yonent sallallahu alayhi boo jàngee beneen dëgg sa morom bi jàng beneen xamoo ko mu tax na da yàq alxuraan kooku mooy ilmu xiraat moom si ulum quran la bokk am nañu waa ilmu rasm al usmani boo doon xool alquran dafa am anam bu buñ ko bindee boo xam ne ni bokkut ak qawaa'id imlaiya qawaa'id imlaiya am noo xam ne ni règlement yoon la jox na la boo dee bind xaraf nekk ci awlu kalima wala ci wasati kalima wala ci axir kalima am noo koy bind boo dee xool loolu boo doon xool alquran nag gis ne nañ ko jàngoon ci qawaa'id imlaiya ak nañ ko bindee ci alquran kare wuute na moo tax ñëwee ko ñu koy wooye rasmul usmani maanaam Usman euh, Seydina Usman dana ñëw. bi mu jëm alquran karim da ko wutal mbindum boppam bind ko moo tax ñu ne alquran daa am mbindum boppam moo xam ne bokkut ak meneen mbind moo tax ñu koy ar-rasmul usmani ndax sayyidna usman moom moo créé woon naka na bokk na ad ilmu addi aaya alquran xam-xam ñaata aaya la alquran lépp lépp ñaata aaya la kooku tamit ci xam-xam yi bokk ci ulumul quran la bokk bokk na ci ilmu ihjaz alquran xam-xam bi nga xam ne da wax ne alquran nim lattu la mbooleem ko dul yàlla arab yi nañ amoon fasaha ak bayaan ak li ñu déggoon arab yëpp foog ñu mën a indi lu mel ne alquran karim wala sax benn saar ko comme ni ko insha allah dana ñëwee ci kanam wala tamit sax xam nga ulum quran boog ak ilmu asbaabi nuzul maanaam léeg-léegi aaya day wala saar daa am lu ko tax a am na lu xew yàlla wàcce aaya boobu wala am na ku ñëw laaj yontu sallallahu alayhi wasallam dara yontu bi xamagul yàlla wax yàlla wàcce aaya ngir tontu loolu moo leen sababu nuzul loolu tamit xam-xam yi aju alquran la bokk ilmu nasikh wal mansukh xam li ñuy wax nasikh wal mansukh bari dafa am ci alquran aaya bu ñëw doon wax ci dara wala doon digli dara benn aaya ñëw xolli ko ñu koy wax nasikh wal mansukh bari ci ulum alquran la bokk am nañu ilmu i'rab alquran aw ilmu i'rab alquran xam-xam boo xam ne nan lañu i'rab alquran kooku tamit ci ulum la bokk ulumu alquran la bokk ak li ñuy wax ilmu gharib alquran gharib alquran mooy baat yi xam ne ni dafa tumuraan ci alquran mooy jafe ñu am ñoo xam ne ñu ko beral taalif dina ko firil loolu tamit ci xam-xamu wala mu Qur'an la bokk ak ilmu al muskil Qur'an muskil maa baat yi nga xam xaw a am ay jafe-jafe ci nit ñi xaw a lënd ci nit ñi leeru ci nit ñi loolu tamit ci xam-xam wala mu Qur'an la bokk yépp borom xam dem nañ ci ay taalif wa ulumu diine wala ko nag mboolem xam-xam boo xam xam-xam diine la war xam-xam lu ko bari ci ulumul Qur'an lañ lay boole kon boo dee xool da nga gis ne loolu mooy maana ulumul Qur'an bil maana al idafi léegi nag bu ñu xool dañuy gis ne ulumul qur'an ka fannin mudawwan wa mawdu'u léegi dem na ba léegi ulumul qur'an léegi mu fànn la léegi bind nañ ko ci téere léegi di ko waaye ulumul qur'an comme ni wax usul di wax fiqh di wax tafsir di wax nangam léegi nag dem nañ ba léegi di wax ulumul qur'an mu nekk fannin mudawwan fànn boo xam léegi bind nañ ko wutal ko turam mu ne bu dee xam nga ne bu dee am idaaf yi xam-xam yu bëree bëri la làmbo comme yi ma wax léegi yi xam ne ay ci waaye nag bu dee nag ka fànni mu dawoon dafa mujj nekk nekk alam xam léegi alam la tur la muy waat uloomu sax dañu ne xam ne kat loolu aw tur la lu mel ne ñu ne Moussa wala Abdou Khadir wala nangam loolu tur la lekk ñu waxaat uloomu sax dañu xam bu nekkul maanaa ay daas yi day xam ne alam la waaye bu dee maanaa ay daas yi nag mooy xam lu lamb ay xam-xam yu bari comme xam-xam yu ma limoon léegi moo tax mu ne ginnaaw bañ ko defee nag mu nekk alam léegi dañ naan kat wa asbaha matluuluhu ba'da naqli wa huwa alam ghayra qabla naqli wa huwa murakkabul idaafi ba mu nekk murakkabul idaafi lam doon firi ak ginnaaw bi mu nekk alam duñ bokk duñu firi mu ne leen ulumul qur'an nag buñ ko doon taxrif mooy lan mu ne annahu mabahis tata'allaqu bil qur'anil karim min nahiyati nuzulihi wa tartibihi wa jam'ihi wa kitabatihi wa qira'atihi wa tafsirihi wa i'jazihi wa nasikhihi wa mansukhihi wa wa wa daf'i shubahi anhu wa nahwi dhalik ne bu ñu waxoon ulumul qur'an maanaa idaaf mooy lan wala boo ko fànni mu da danaan la ab day nekk ay gëstu yu bëree bëri yoo xam dafa aju ci alquran gërëm maanaam dañuy ak gëstu ci wàllu ci alquran ci wàllu alquran fan la wàcc ak naka la wàcc ak tamit gëstu alquran naka lañ ko tartiibe su waree saar naka lañ ko toftalee ak ayat naka lañ ko toftalee naka noonu tamit naka lañ ko jëmmoo dajale naka naka lañ ko bindee naka lañ ko jàngee naka lañ ko firee naka la nekk ihjaaz ak naka la nekk naasix ak mansuux ak lan mooy naasix ak mu ne boo dee xool ulumul qur'an ka fanni mu dawwan loolu noonu la ko borom xam ko wax ne loolu mooy ulumul qur'an ka fanni mu dawwan nee na mawdu'uhu alqur'anul karim moom ka fanni mu dawwan moom ulumul qur'an bu ko waxee dañ ci na alqur'an ulumul li ko tax a jóg mooy alqur'an rek ka min ayyati nahiya min an-nawahi al-mazkura fi ta'rif moo xam asbaabu nuzul la moo xam fi tartib la moo xam lu man di doon bu ñu waxee euh, euh, ulumul Qur'an ko fànni mu dawwan li ci jiglu mooy li ci jégge mooy mawdu mooy alquran kan ci alquran la yor bu ñaareel bi mooy xam ngeen ne xam-xamu ulumul Qur'an am na jamono yoo xam bind jët ñu ko woon bind jamono jooju yonent sallallahu alayhi si ngir bëgg koo mokkal ndax comme ko ummi la woon mënutoon bind mënut liir bu jibril ñëwee bu ko saayara day gaaw njëkkante ngir bëgg koo ba bala ko fàtte pour man koo tariwaat loolu bu ko defee mu metti ci moom lool mu sono boppam ba tax euh, yàlla ci borom tabaaraka wa ta'ala daan na ko la tuharrik bihi lisaanaka li ta'jala bihi inna alayna jam'ahu wa qur'aanahu bul nekk di yëngali sa làmmiñ di sono sa bopp ngir bëgg ko gaaw mokkal waaye xamal ne man yàlla man maa garante alxuraan dinaa ko dajale te danaa fexe ba mu àgg ba niñ di ko jàng njàng ma war kon bu sonal sa bopp kon jamono jooje kon yonent bi daaw daawut bind alquran danaa def li nga ko wax rek mu daara gaamu fas yéene ko mokkal pour jàng wax ko jàng ko sax bi ñoom mokkal ko waaye yàlla sa borom moo ko mujj daal ko koy tere mu ne bore xool ku ne xam ne saxaaba yi ñoom ay arab la ñoom yu sedd wecc jégoon langue arab lool amoon fasaaxa lool amoon bayaan lool xamoon tamit ulumul quran mooy lan ndax lépp lépp xam ko waaj ci ulumul quran ñoom xamoon nañ ko ndax seen langue la waaj xamoon nañ tamit ne alquran lu lottal keneen ku du yàlla ndax yàlla wax na ci aayaat yu bari di wax arab yi ne leen bu nga weddee alquran andi leen lu mel ne alquran te boobu saxaaba yaa ngi gis ne ne amul benn arab bu mën a andi lu mel noonu kon xam na ne alquran karim nekk na loo xam ne lottal na keneen ku du yàlla mu andi ko ndax xam nga ñoom yëfari màkk ndax ne alquran yàlla waxu ko waxi Muhammad la rek maa yoon salaasal moo ko su andi ko naan yàlla mooy yónni waaye yàlla yónni du waxee yàlla bi saag ñu ne ab njabarkat bu nekk seer moo koy jàngal di ko xamal loolu bi saag ñu ne ab dof la ab dof bu nekk seer moo koy jàngal bi saag ñu ne moo xam ne sa bopp sa ab dof la bu kenn faale yàlla di wet loolu xamal ne alquran waxam la fekkee na wedd ngeen sama wax la and leen lu mel ne alquranu karim comme ni nga xam dina ñëw si kanam bu soobee xam ngeen ne commencement wax yu bi yoon salaasal daa tareewoon saxaaba yi kenn bind lu dul alquranu karim ndax am ah, ñoom dañ daa bind alquran di bind xadis lu yonent bi wax ñu bind ko bu dee alquran ñu bind bu dee xadis ñu bind yonent sallallahu alayhi wasallam commencement bi da ko ay ne bu kenn bind ci man lu dul alquran karim daanaka képp comme bindoon nga ci man leen lu dul alquran na nga ko far ba mu set wecc daa di leen waxante ne man ngeen a yi ci man xadis wa xaddisu anni fala xaraj daal di ne wa man kazaba alayya mutaammidan falyatabawa maqadahu min an-nar képp ko am da nga te tey ko na nga préparé sa tooguwaay sa sawar maanaam a nga jëm yépp fenn yonent sallallahu alayhi wasallam fa tey ko nga xam ne kon ci commencement bi wax yu alxuraan rek la yonent wax ne nañ koy bind waaye leen loolu alxuraan mi xadis bu kenn bindat lu taxoon loolu moo yonent sallallahu dafa ragaloon ne buñ ko defut di bind alxuraan di bind xadis mën nañoo dem ba alxuraan xadis jaxasoo ba nañ duñu duñu xàmmee lii mooy alxuraan wala lii mooy xadis ba moo tax mun ne bu kenn bind xadis waaye dana bind alxuraanu karim rek ndax boobu al wax yu baa ngi wàcc te day day daw commencé te wax bi dana continuer lu yàgg te bu dee bind hadiis bind alxuraan mën naa dem ba jaxas ko ba loolu taxoon mu tere woon leen noonu la mbir mu continuer bind ñu ludul alxuraan karim hadiis sax même binduñu ko noonu mbir mi noonu la continuer continuer ba ci jamono Abu Bakar ba ci jamono Omar mu ne waaye saxaaba yi nag teewul nag ñoom xamoon nañu ulumul Qur'an ba noppi ci jamono Usmaan jullit ñi dañuy ubbaat ay yeneen gox yu baree baree bari ci alamul islam wala boog ci àdduna bi arab yi mu jaxasoo ñenn ñoo xam ne nekkuñu ay arab nee ñu dem baragal na léegi alquran kat mën nañu mën nañ koo ñàkk mën naa sànq wala boog leneen mën na saa dugg foofu la naa Usman daal diggalee ne kon léegi nañ fa seen aar alquran karim daa koy dajale comme ni muy ñëwee ci kanam mooy nan la Usman lan mooy teqale dajale gi Usman dajale alquran ak dajale gi ko Abubakar dajale woon ci ay jamono ba moo taxoon ñu wax eh, ilmu ratmi al quran wa ilmu ratmi al ndax moom sayyidna Usmaan ko wax woon ci ginnaaw sànq moom dajale woon alquran bind ko boppam ba tax ñu koy dàq naka noonu tamit sayyidna Ali moom mooy ki nga xam ne moo tax xam-xamu naxwu ci ay jamonoom moom Seydina Ali radiyallahu anhu ak tamit moo tax war tamit xam-xam bu ñu wax i'raabul qur'aanul karim ilmu i'raabul qur'aanul karim ndax xam ngeen i'raab moo digaloon ngóor suñu Abu Aswad ad-Du'ali na ko le dama bëgg nga taalif ab téere wàllu grammaire naxu ba nga xam nit ñi du ci mën a yàq alxuraan wala ñu ci juum kooku tamit dafa kooku noonu comme ni nga xam noonu la ko Seydina Aliyu sàkk woon ci moom mu ne léegi ulumul qur'aan karim ci yan jamono la génn maam kañ yan jamono lañ commencé dégg baatu ulumul qur'aan karim mu ne ulumul qur'aan karim mu ngi génn nit ñi ñu ngi commencé gis di commencé dégg ci juróom euh, ñaareelu ak déggal juróom euh, ñaar ci juróom ñaar ñaareelu xarn bi fekkal bi yonent sallallahu alayhi gàddaay jóge Makka ñëw Madina ba am juróom-ñaar téeméer at muy alxarnu saabi wax nañ ne booba lañ commencé dégg baatu ulumul qur'aanu la ko jiitu daawuñu ko dégg waaye nag am na ñeneen ci borom xam-xam ñu wax na déedéet àggul foofu de waaye ci alxarnul xaamis alxijri te lañ commencé dégg baatu ulumul qur'aanu karim la ko jiitu nag daawuñu ko dégg ndax de nee am na téere buñ boo xam ne dañu ko taalif ci ulum Qur'an al-Karim te ki taalif di Ali ibn Ibrahim ibn Sa'id al-Shahir al-Shahir bil-Hufi ñëw al-Hufi te turam di Ali ibn Ibrahim nee na fekk nañ mu am téere bu mu taalif tudd ko al-Burhan fi ulum al-Qur'an te moom bu ñu xoolee mi ngi faatu ci jamono yi al-qarn al-khamis al-hijri kon dañu fekk ne kon kooku mooy ki nga xam ne moo njëkk a taalif ci ulum al-Qur'an al-Karim kon dañ naan kon ulumul qur'an karim xam-xam boobu ñi ngi ko xamee wala ñi ngi feeñ nit ñi xam ko ci bi yenn salaat gàddaay yenn salaat su amee juróom téeméer at waaye du nekku bi mu ne juróom ñaar juróom ñaar kon wuti am na fi am nañu ne bi euh, gàddaay gi amee juróom téeméer at ci la xam-xam boobu génn ci la ko nit ñi xam am ñu ne déedéet bi mu amee juróom ñaar téeméer at mu qarnu sabi ñenn ñi qarnu al-hijri mi ngi wax ci wàcc alquranu karim xam nga loolu tamit xam-xam yi ëpp solo la ndax al alquran bal ñu ko ji jàng di ko ay xam-xam daa fekk mu wàcc bu kenn du xam lan mooy alquran kenn tamit du ko mën a wutal ay xam-xam yu aju ci moom naka noonu tamit kenn du ko mën a jàng kon dana rafet lool ñu wax lan mooy nuzulul qur'an karim nuzulul qur'an karim dañ ci dégg ne alquran karim wàcc na ñetti yoon alquraanu karim wàcc na ñett yoon yoonu njëkk yu mooy bi ko bi ci yàlla sama boroom noppee da ko yóbbu fu ñu wax allahul mahfuz taw lawhul mahfuz àlluwa la joo xam ne nii yàlla moo ko tudde noonu tudde ko feneen tamit na àlluwa la joo xam ne lépp nga sa lépp nar a xew àdduna yàlla sama di la ko bind yàlla bi mu bindee bi mu wutee alquran ba noppi sala daa di jël alquran yóbbu ko ci lawul mahfuz kon abono am xam ne kon boobu mooy wàcc gi alquran njëkk a wàcc jóge fa yàlla yàlla mi naan bal huwa qur'anun majid fi lawhin mahfuz kon aay boobu day tegtal na kon alquran yàlla da ko wàcc ci lawul mahfuz ginnaaw bi mu ko ginnaaw bi mu ko bi mu nekk ay waxam ba noppi ci bëgg nit ñi jot ci fa mu ko jëkk jaaral mooy da ko wàcce ci lawhul mahfuz mu ne wa kaana hadha alwujud fi lawhi fi lawhi bi tariqatin wa fi waqtin la ya'lamuhuma illa allah ta'ala wa kaana jumlatan la mufarraqa wàcce gi yàlla sama bor wàcc alquran ci lawhul mahfuz nekkul mufarraqan maa wàcc par aaya wala par saar waaye lépp rek tàmbale bàqar ba mi na jinna saf naas lépp la wàcce doo benn yoon ci lawhul mahfuz ci ban tariqa la ko defe ak ban waxtu la loolu moom kenn xamu ko dul yàlla di sore suñu bopp wax naa alquran am na ñetti wàcc bu loolu mooy wàcc bu njëkk bi wàcc ñaareel bi mooy alquran karim jug gi mu jugee lawul mahfuz ñëw fi ñu wax baytul izza baytul izza nag ab barab la bu tedd am ñu ne daf mel ne kaaba gi fi si àdduna ab barab la bu tedd boo xam malaaka yi subaa bëccëg dañu fay dem di ko wër muy nekk ci asamaanu àdduna yàlla sàmm tudde ko baytul izza comme ni ñu tuddee kaaba gi alkaaba ni mu amee suuf noonu la amee foofu ci asamaanu àdduna bi ko yàlla jëlee si lawul mahfuz foofu la ko wàcce muy fi ñu wooyee baytul izzat mi nekk sa asmaani adduna kon loolu ñaari ñaareel wàcce lan mooy tegtal loolu yàlla mi ngi wax alquran karim na moom na moom alquran maa ko wàcce si guddi gu tedd daa di waxaat ne maa ngi ko wàcce si laylatul qadr daa waxaat ne weeru koor daa wàcce alquran karim mi ne inna anzalnaahu fi laylatin mubaaraka moom alquran si guddi gu tedd laa ko wàcce borom ulama tafsir dañoo guddi gu tedd ko mooy laylatul qadr guddi laylatul qadr daal di waxaat te nag benn aay dañ koo leeral ndax xam ne alquran lennam day leeral leneen alquran yufassiru nafsa aw ba'dahu yufassiru al axar moo tax ci benn aaya mu ne inna anzalnaahu fii laylatul qadr moom alquran moom alquran man yàlla wàcc naa ko ci laylatul qadr daal di waxaat ne weeru koor ci laa wàcce alquran ken shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran ñu ne kon wàcce gi kon dañ ci dégg ne kon bokkut ak wàcc gëla bu njëkk ga kon wàcc gi li ci yàlla jub mooy jële bi mu ko jëlee lawhul mahfuz kon loolu mooy wàcc ñaareel bi nga xam ne yàlla sama ba na alquran karim ndax nee na ah, dallat hadhihi al ayat as-salat ala anna fi laylatin wahida wa min al-ma'lum anna al-qur'ana was-salam mufarraqan la fi laylatin wahida bal fi mada sinina adada idan fa tacayyana an yakuna hada alnuzul alladi nawahat bihi alayat alsalaat nuzulan axar gayra nuzul ala annabi alayhi salatu wassalam te loolu mooy kon wàcc ñaareel bi kon ñett aay yooyu ñu siy déggee dañuy dégg ne kon nee na wàcc na alquran si benn guddi lépp benn yoon te ku ne xam ne alquran mi wàcc yoon bi salaatu wàcc si moom benn guddi benn yoon kon dañ jéggi ne kon li beneen wàcce la te wàcce googu mooy jëli gi nga ko jëlee law mahfuz andi ko baytu boo dee xool ñëw na ci hadith bu wér yoon sallallahu na wala ibnu abbas na ibnu abbas bopp moo wax ne unzila alquranu jumlatan wahida ila samaa'i dunya laylatul qadr summa unzila ba'da dhalika fi sana mu ne alquran ñu ngi ko wàccendoo lépp benn yoon te asamaane adduna te loolu guddi laylatul xadar la kon moo dëppoog li yàlla naa inna anzalna fi laylatul xadar inna anzalna fi laylatul mubaraka daal di waxaat na ginnaaw ba loolu weesu nag ñu ko wàcc yoon ndànk ndànk diir boo xam ne ñaar fukki at am nañu sax ñun ëpp ñaar fukki at yàlla sama borom daal di waxaat na feneen wala ya'tunaka bi masalin illa ji'naka bil haqq wa ahsana tafsira ñoom yëfari màkk yi misaal bu ñu la andil rek bu mat na yàlla dinaa la andil bu mel noonu tamit nekk misaal bu dëgg nag tey da nekk boo xam dama koy firi firi mu gën a rafet te ku ne xam ne yëfari màkk yi loolu def ñu ko ci benn guddi wala benn bés kon dañuy dégg ne kon ba tey euh, alxuraan wàcc gi mu wàcc yoon salaat ay yoon bokkut a wàcc gi mu wàcc benn yoon te wàcc benn yoon kooku muy jóge ci euh, lawul ma xus ñëw ci baytul izza daal di waxaa ne wa qur'anan faraqnaa li taqra'u ala an-nas ala muksin wa nazzalnaahu tanzila alxuraan man yàlla maa ko teqale maa du ko di ko détaillé pour nga mën koo jàngal nit ñi ba nit ñi xam ko waaye nga jàng ko ci ak dal man alxuraan maa ko wàcc man yàlla ndànk-ndànk kon loolu bokkut ak nuzul gi xam jumla waahida min bayt min lawhil mahfuz ila baytil izza ñetteelu wàcce ñetteelu wàcce gi nag mooy bi nga xamee ni euh, Jibril alayhi salaam moo ko jële moo alxuraanul karim jëlee ko baytul izza di ko indi ci yonent bi sallallahu alayhi wa loolu nag diir bu yàgg yàgg la am na ñu ne mën na ñaar fukki at am ñu ne déedéet ëpp na ko ñaar fukki at ak ñett la am na ñu ne déedéet ñaar fukki at ak juróom am na ñu wax leneen ak leneen waaye daal li gën a wóor daal mooy ñaari fukki at ak ñett yi moo gën a siiw ndax yonent sallallahu alayhi wasallam ginnaaw bi ko yàlla yónnee am na Makka fukki at ak ñett mu jóge fa gàddaay dem Madina am fukki at boo ko boole mu ñaar fukki at ak ñett ndax bi ko yàlla yónnee mi nga am 40 ans ginnaaw bi ko yàlla yónnee ñaar fukk ak ñett la dund ak faatu kon yonent bi muy faatu mu ngi am 63 ans maanaam juróom benn fukk ak ñett kon bi ko yàlla ginnaaw bi ko yàlla yónnee fukk ak ñett la dundaan Makka li gën a wér ci wax yi dem Makka Madinatu Munawwara dund ak yeneen fukki at daal di génn àdduna bokk boole mu ñaar fukk ak ñett plus 40 ans muy 63 ans kon li gën a wér mooy loolu mooy alquran wàcc na ci yonent sallallahu alayhi wasallam jógee ci asamaan àdduna ñu ko wax baytu izza ñëw ci yonent sallallahu alayhi wasallam juróom ñaar fukk ak ñett xam ngeen na mbooleem furu' yi am ci dina daanaka masala boo si gis rek wute am na ci ci diggante borom xam-xam yi usul yi rek ci la wute wut waaye furu' yi moom daanaka masala bu tuuti rek wute am na ci waaye nag la gën a la gën a kii rek day xool la gën a raaj rek ci wax yi bu ko defee mu noppal <clears throat> bu ko defee comme ni ma ko waxee woon wàcce googu ñaata at la am ñii ne ñaar fukki at ak ñett ñii ne ñaar ak juróom ñii ne ñaar fukki at kese waaye loolu lépp mi ngi dellu rek yonent sallallahu alayhi wasallam ginnaaw bi ko yàlla yu ne ñaata at amaat Makka ñaata at la amaat Madina te loolu lépp wax naa la gën a wér moo ñaar fukki at ak ñett ndax fukki ak ñett la am Makka ginnaaw bi ko yàlla yu ne fukki at yi amaat Makka yi amaat Madina boo ko boole muy ñaar fukki ak juróom bu loolu weesoo ñu ñëw ci beneen tomb mu tomb ñeenteel bi muy awwalu ma nazzala min alquran wa axiru ma nazzala min alquran ala itlaq lan moo njëkk wàcc ci alquran am na ci borom xam-xam ñeent wax am na si am ñu ne li njëkk wàcc ci alquranu karim mooy qawluhu taala iqra bismi rabbika alladi xalaqa xalaqa al insana min alaq iqra wa rabbuka al akram alladi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam am ñu ne loolu moo njëkk wàcc ci yentu sallallahu alayhi wasallam ci alquran tey boobu ñi ëpp ci borom xam-xam yi moom la ñu wax boo doxal demee ni moo gën a lëng moo gën a wér ndax de yoon sallallahu daa baaxoo saa yu xëyee dem waaru xiraa nekk di fa jaamu yàlla ba mu demee ba am ñeent fukki at yàlla yebal Jibril mu fekk fa bi mu ñëw mi ngi andi jëmmam ji na ko yàlla bindee te xam nga doomu aadama munta attan gis malaaka na ko yàlla bindee ba mu gisee mu daal di ba mu ximee ko Jibril daal koy poñe na ko iqra mu ne ko maa ana bi jàng nekk mu jàngkat ummi laa poñe bu mettee metti ba yoon sallallahu daanaka wax na poñe bi ne metti ëpp na Jibril doo ko bàyyee waxaat ko iqra yonent wax ko la mu wax na ko jàngoo mu peñewaat ko peñe bu metti metti wax nañ sax ba gësam na ko bàyyiwaat ko mu ñaari yoon mu wax defaat ko loolu ba muy ñetti yoon yonent bi toujours tontu na ko maanaam bi xaari ñettal yoon ba su ko iqra bismi rabbikal ladhi xalaqa xalaqal insaana ñu ne kon keroog loolu moo njëkk wàcc ci alquraan karim kon loolu day wone ne wax jooju mooy li gën a wét te yonent bi sallallahu alayhi wasallam na koy am ñeneen si borom xam-xam ñu ne li njëkk wàcc kay du loolu waaye li njëkk wàcc mooy suratul mudassir yaa ayyuhal mudassir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir mooy kere bi yoon sallallahu alayhi wasallam gisee am malaaka ñu ne ñu ne jibril ñu ne nekkul jibril beneen la mu daw jëm këram naan zammilooni zammilooni am ñu ne kere la yaa ayyuhal mudassir wàcc qum fa anzir wa rabbaka kon loolu moo njëkk wàcc alquran karim am ñu wa ta'ala am ñu ne déedéet lu njëkk a wàcc du iqra nekkul yaa ayyuhal mudassir waaye li njëkk a wàcc mooy fatiha alhamdulillahi rabbil alamin ba si wala daalin loolu moo li njëkk wàcc ci alquran karim ñeenteelu wax bi mooy bis mujj ñu ne li njëkk wàcc ci alquran karim mooy bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim moo njëkk wàcc kon boo dee xool ñeent wax a ngi ñi ne bismillahir rahmanir rahim ñi ne alhamdulillahi rabbil alamin ñii ne iqra ñii ne yaa ayyuhal mudaththir waaye wax ji njëkk ñi moo gën a lëng mooy iqra moo njëkk wàcc ñu jóge fa ñëw si li nga xam ne moo mujj wàcc ci alquran karim aaxiru ma nazala ala al-itlaq moom tamit ay wax yu bari am na ci waaye dañ ci tànn lu tollu juróomi wax rek bis njëkk mooy wax na ne wattaqu yawman turja'una fihi ila allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun maam aaya bi nga xam mujj wàcc ci alquranu karim mooy aaya bi yàlla sa borom naan yéen jullit ñi ragal leen bis boo xam ne nii si ngeen di dellu si seen borom tabaaraka wa taala te bakkan bu ne su boobaa la mosoon def des na ko ko fay te yàlla du tooñ kenn am ñu ne loolu moo mujj wàcc ci alxuraanu karim te mooy nit ki war naa bàyyi xel fu mu toll na bis a ngi ci kanamam boo xam dana ñëw te mooy bisu faatu te bis boobu xasee ñëw mun ta fexe fexe ba fang ko ba mu dem waaye bis boobu ñëwee bisu fay la waaye dekk bisu jëf bisu jëf moom njëkk bis boobu waaye bu bis boobu xasee ñëw taxaw na bisu jëf jeex na yàlla na ragal leen bis boobu ko bàyyi xel am ñu ne déedéet li mujj wàcc mooy li yàlla suñu borom tabaaraka wa taala wa tab li yàlla suñu borom tabaaraka wa taala di wax ne yaa ayyuhal fi muy wax ne yaa ayyuhal lazina amanu ittaqullaha wa zaru ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin yéen ñi nga xam da ngeen a gëm yàlla ragal leen yàlla te bàyyi mépp mbir moo xam na riba du saa nekk ngeen bàyyi ko bu fekkee gëm ngeen yàlla ndax riba man yàlla bëgg moom ñu daane kon aaya boobu moom mu jawàcc kon ñaari wax ngoog ñetteel wax bi am ñu ne déedéet aayatu dayni moo mu jawàcc aayatu dayni mooy ban mooy yaa ayyuha allazina amanu idha ila ajalin musamma faktubu ila akhir aaya mu yéen ñi gëm yàlla bu ngeen dee lebalante bor dee leen bind bor boobu bor fekkee bor ba daa jëm ab diir ab dig bu xaw a yàgg dee leen ko bindante mu gën a wóor rawat na ci jamono ji nag ndax nit ki da koy lebal wóolu ko alal mu ñu na la musuma la ameel dara kon na li gën a wóor mooy nga bind ko wutoo koy seede ba bu ëllëgee bu ko weddee nga indi say seede boole ko sëkkay di woon bindoon yàlla na xamoon loolu bu yàgg moo tax na ko ñu julli ñi moo tax ñu ngi koy dund di ko jëfe ak wax yonent sallallahu alayhi wasallam si ak njub la ñu nekk duñ sànk mukk am ñu loolu moo mujj wàcc am ñu ne déedéet li mujj wàcc mooy maayda surtout maayda moo mujj wàcc am ñu ne déedéet li mujj wàcc mooy laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiya allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim kon boo dee xool ak yeneen wax yoo xam ne bokkut ak lii ma tudd ci li mujj wàcc ci alquranu karim wax ji bari na lool daanaka mën na wax ne bii moo gën a lëng kon yow yaay seet boo xam gis nga ne moo la doy rek nga jàpp ne boobu moom mujj wàcc bi ñu jógee su ñu ñëw ci juróomeel juróomeel tomb bi mun aju ci asbaabu nuzul mooy alquranu karim xam ngeen ne am na fi aayaat ak i suwar yoo xam bi mu wàcc daa am na tax mu wàcc maa am na sabab am na yoo xam ne amul sabab moom daa jëkk rek wàcc ngir di gindi nit ñi xamal leen dëgg ak xamal leen li yàlla bëgg waaye am na yoo xam daa am sabab maam laaj boo xam nit laaj na ko yontu sallallahu alayhi wasallam yontu bi xamul tontu yàlla wàcc aayaat di ko tontul laaj boobee ñu dox sababu nuzul wala boog am ak xew xew bu am kenn xamul lan moo si dëgg yàlla wàcce aaya alquran ka di woon na lii mooy dëgg lu mel ni amoon si suñu yaay Aïcha ñu tumaal ko na daroon def nangam lu bon ba ñu bari bari saaba yi sax doon wax loolu gëmoon ko ndax moom nit nit la rek ba yàlla sax borom mujj wàccee innal lazina jaa'u bil ifki di seetal Aïcha na loolu amul kon loolu boo gisee xissa boobu kon wala aayaat yooyu sababu nuzul moom la kon am na ci yoo xam ne sababu daa am sababu nuzul am yoo xam ne nii amul sababu nuzul waaye nag sababu nuzul maa aaya yi nga xam ne wàcc te am sabab buñ ko dee xool bari na lool ci alquranu karim bokk na ci boobu ma la wax qissa am na sababu nuzul boo dee xool tamit bokk na ci wuute gu metti gi nga xam ne moo moo amoon diggante al aws wal xasraj dama nekk ñaari giir yu siiw ci Madinatu Munawwara yoo xam ne yahud ñoo leen jaxasoon ba noroon xeex xeex bu metti ba kenn ku nekk yor sa ngànnaay fa seen xeex ak sa moroom ba yàlla sama borom te boo fekkee yonent bi ñëw na boo fekkee ñoom ñëpp ñu nekk ay jullit ba nar ba jullit nar reyante seen biir ñoom ñaari giir yooyu yàlla daal di wàcce alxuraan di leen xamal li ngeen def ab jullit du ko def daal di wàcce aaya daan ya ayyuhal lazina amanu in tuti'u in in tuti'u fariqan minal lazina utul yaruddukum ba'da imanikum kafirin wa kayfa takfuruna wa antum tutla alaykum ayatullahi wa fikum rasuluhu wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim ila akhir aya ker la yàlla wàcc aaya boobu di leen yedd hmm? boo ko si leen yedd mooy yéen ñi xam ne ngeen gëm yàlla bu ngeen toppee am mbooloo ci ahlu kitaab mooy yahud ñi wala eh, nasara yi da ngeen del nekk ay yéefar ndax ñoo ko bëgguñu leen lu baax toujours tey noonu lañ liñ liñ bëgg mooy ngeen def loo xam ne leen di reetaan nag ngeen di dellu nekk ay yéefar ginnaaw bi leen yàlla génne gi nekk ay julli ba aayaat yooyu wàcc ba yoon solof jàng ci ñoom bañ xam ko te leen daal di bàyyi loolee. naka noonu bokk na ci ki xam da doon jiitu nit ñi di jàng fekk daa naan sàngar ba màndi bi mu jàngee faatee ba noppi daf si xul yàlla kaafiruun daa nekkul yaa ayyuhal kaafiruuna maanaam waxal yow yonent bi moo waa ji may wax yéen yéefar ñi man de maa ngi jaamu li ngeen di jaamu xam ngeen loolu njumte maa ngi jaamu li ngeen jaamu lool li ko war loon mooy dafa naan sàngar ba man te mi ngi jiit nañu xamutu li muy wax sa la yàlla sama borom daal di wàcce aaya di ñu tere nit di jiitee wala di jàng alxuraan te fekk daa màndi dama yaa ayyuhal lazina la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun yéen ñi gëm yàlla bu leen jege ci julli mukk di julli te fekk yéen a ngi mànd lu dul da dama mànd te ga dem ba ngeen ànd seen xel ba xam li ngeen di wax ndax xam ngeen ne yéen yëfër ñi maa nga jaam lu ngeen jaam dool ku ko wax wax nga wax yëfër li mu ànd sa xelam moo tax lislaam jàppibu ko waaye bu ko ànd naa xelam wax loolu te tey ko dañ jàpp ne ko kooku nekk julli bu loolu weesoo ñu daal ñëw tomb juróom mbenneel bi mooy lan mooy makki yi lan mooy madani nii da nga dégg dégg ñaar saar yu saaru makka la wala saar yu saaru madina waa makka la wàcc wala madina la wàcc waaye lan mooy saar yu makka la wàcc lan mooy saar yi madina la wàcc boo dee xool am wuute yu bare bare am na tamit yu tollo ñetti wax su diggante borom xam-xam yi am ñu ne makk yi daal mooy loo xam ne ni makka la wàcc donte sax ginnaaw bi yem sanasam gàddaay yu madina loolu lépp lu wàcc màkk rek dañ la jàpp ne loolu màkk la saar wàcc màkk wala aaya wàcc màkk danaa la aaya màkk la wala sóora màkk yi la madina tamit bépp aaya bu ko wàcc wala saar dañu jàpp ne aaya booba madaniya la wala saar woo madaniya kon ñoom nee na bu ñu waxee loolu nag gox wala quartier yi ndaw ndawaan yi nekk pegg màkka dañ ci dugg lu mel ne al alquran am na yoo xam ne mu ngi wàcc Minna am yoo xam ñu ngi wàcc Arafat am ya xam ñu ngi wàcc ñu ngi wàcc yëpp da ay barab waaye ñu ngi pegg màkk ñun su boobaa yii nii dañu daal dugg na moom ci màkk yi la dugg ndax barab yi ñu ngi si pegg màkk am na yoo xam ne day dugg si madaniya lu mel ne ayat alxuraan yi nga xam dafa wàcc Badar ak yi wàcc Uhud ndax yooyu yëpp ñu ngi si pegg Madina kon daal lépp lu wàcc màkk wala si pegg màkk dana jàpp ne yow màkk yi la wala madani wala dañu jàpp ne loolu màkk loo xam ne ni tamit lépp loo xam lépp loo xam ne ni màkk la wàcce wala su fekk màkk danaan loolu màkki la lépp loo xam ne ni mad madina la wàcc wala su fekk madina dañ jàpp loolu tamit madina la wàcc ñu ko jàpp ñu ko wax suura madaniya wala aaya madaniya beneen wax bi saam ñu daane déedéet màkki daal mooy ma maa waqa xitaaban li ahli màkk bépp aaya wala saar wu ñu di wax waa màkka wala bépp saar bu ñu di wax waa Madina kon da naan saar way waa Makka wala aaya bay wax waa Makka dañ jàpp ne loolu Makki la aay bay wax waa Madina wala saar wax waa Madina dañ jàpp ne saar woowee Madina la kon loolu mooy wax ñaareel bi bu ko dañ ci dugal ndax am ñoo xam ne bépp boo gis loolu Makka la wàcc yaayoo boo gis Madina kon loolu tam dugg ci euh, loolu li ñuy wax mooy tomb ñaareel bi te mooy bépp aay boo xam dañuy wax dañoo di wax waa Màkk loolu Màkk lañ koy jàppe lépp bépp aay bu ñu dox waa Màkk dañu jàpp loolu tamit waa Madina wala Madina la tombu mooy Màkk yi daal mooy loo xam ne nii wàcc na Màkka maa nazala qabla hijrati alayhi salaatu wa salaam ila al bépp aaya wala wala saar woo xam ne ne wàcc na makkatal mukarrama avant yonent bi sallallahu alayhi di gàddaay ji madina loolu dañ koy jàppale loolu kat makki yi lañ koy wax maa makki yi la wala makki yi lañ koy woowee moo xam saar la wala mooy aaya naka noonu tamit lépp loo xam ne nii daa wàcc ginnaaw bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam gàddaay ji madina koy wooyee aaya madaniya wala suura madaniya sax aaya ba wala saar la wàcc kon daal lépp loo xam ne dafa wàcc avant yonent bi sallallahu alayhi di gàddaay dañu jàpp ne loolu saaro wala aaya woo la boo xam dafa wàcc na ginnaaw bi mu gàddaay dañu jàpp ne loolu madini wala makki te boo dee xool wax jooju gën a wér kon lépp loo xam dafa wàcc avant yonent bi da gàddaay aaya woo aaya makki yi lañ koy wax wala suura ma makki ya bu dee ginnaaw gàddaay ñu koy aaya madaniya wala suura madaniya juróom-ñaari tomb mooy ci dajale alquranu karim alquran dajale gi nag romb na ci ay marahil ay étapes yu bare bare bu ci njëkk mooy dajale ko ci suñu dënn yi pour mokkal ko waxoon naa la yéen sallallahu bi wax yi di doog wàcc moom dara def lu wàcc mu jéem a njëkkante ngir mokkal ko ngir mën koo tari saaba yi jàngalaale ko ñoom ñu tari ko kon alquran noonu la njëkkee jamono bi noonu la mooy da ko njëkk dajale ko ci suñu dënn mokkal ko yonent bi ak i saxaabaam ndax li waral lool mooy yonent bi ummi la saxaaba yi tamit ñoom it nekkoon ay ummiyuun yàlla naan huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuallimuhum alkitaaba wal hikma wa in kaanu min qabla fi dalaalin mubiin kon loolu day wone ne kon loolu day wone na ñoom ay kii lañu woon ay ummiyun lañu woon loolu benn marxala la ci marxal jam alquraan karim ba yàlla mujj na ko bu ko defati bàyyi noonu alquraan man maa ko garanti sama bopp danaa ko wattu ba dara du ci jóge dara du ci manqué kenn du ci yokk dara kenn du ci wàññi dara te danaa fexe tam ba nit ñi jàng njàng mu leer ba benn lënt du ci am te la yoon sallallahu alayhi wasallam doo ko bàyyi loolu mooy di yëngalaw làmmiñam te mooy ba mu ne ko laa tuharrik bihi lisaanaka li ta'jala bihi inna alayna jam'ahu wa qur'aanahu daal di waxaat si beneen aaya ne wala ta'jal bil qur'aani min qabli an yuqdaa ilayka wahyuhu wa qul rabbi zidni ilma bul yàkkamti alquran buñ ko wàcce ci yow ngir bëgg koo mokkal ngir bëgg koo tari waaye defal ndànk rek te xam ne man danaa garanté te it danaa la dolli xam-xam kon yooyu day wane ne alquran njëkk njëkk jamoo bi mu njëkk bi ñu ko njëkk a defal mooy mokk ko ci dënn yi watt ko beneen jam bi mu jaaraat moom dajale gi xam defaan nañ ko mooy bind ko jamono yonent sallallahu alayhi bind nañ ko jamono yonent sallallahu alayhi wasallam ginnaaw bi marxala boobu weesoo mooy mokkal ko ci ay dënn yonent daa amoon ñuy woy ku tablu wax ñu daa bind wax yu dajale ñeent ci saxaaba yi waxale ñeneen yéen yéen ku tablu wax yu xam nga alxuraan bu wàccee ba mu ximiliku ba àndaata sax da leen woon na leen bind leen wàcc Jibril wàcc na ci man lii boo tax daal di wax saxaaba yi daal di bind boo wax nañu ñi ngi ko daal bind ci ay xeer ak ay eh, ay der ak yeneen yu mel noonu yu mel ne ay kayit yoo xam ne nii kenn bu nekk rek dañ ciy bind dara bu noppi dajale ko jox ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko këram foofu tamit dajale alxuraan jaar na foofu muy da ko bind ci daat ci garabi tàndarma wala ay der wala ay xeer. wala dara loo xam ne mën saa bind dara saxaba yi dañ lu la ñu bind fa alquran ngir bañ alquran sànq wala bar bañ mu réer dara manqué xam ngeen ne ñi yoon sallallahu alayhi wasallam woowoon tudd leen ku taabul wax yi ñu bari la ñu woon bokkul si Abu Bakar bokkul ci Omar bokkul ci Usman bokkul ci Ali bokkul ci Muawiya bokkul ci Aban ibn Sa'id bokkul ci Khalid ibn Walid bokkul ci Ubay ibn Ka'b bokkul ci Zayd ibn Thabit ak ñeneen ñu bare bare kon loolu marxala la boo jamu alquranu karim jaar na fa mooy bind ko ci ay kayit ci ay xeer ak fu ne ñu bind fa dara ngir sànq ragal mu sànq yoon sallallahu alayhi wasallam daana wax ne iza nazalat alayhi sura daa ba'da man yaktub fa qaala da'u hadhihi as-sura fil mawdi alladhi yuzkaru fihi kaza wa kaza dara woo kenn suñu daa bind wax yi na ko saar yi ñu wàcc ci man léegi na nga ko def barabu nangam wala aaya bi ñu wàcc man léegi dina ko dugg ci saaru nangam barabu nangam nga xam ne ko loolu dañ ci dégg ne ko yonent sallallahu alayhi moo daa wax suñu daa def aaya suñ ko daa def ak saar fu nga fan lañ ko daa fekk ak fan lañ ko daa wute ñetteelu jàmm bi nga xam ne nii am na mi nga am ci jamono Abu Bakar Sadiq radiyallahu anhu mooy ñetteelu jàmm bi jamono Abu Bakar Abu Bakar dafa dajale alquranu ko ci ay suxuf ci ay kayit yu bare bare bare denc ko ba ni mu fi jógee bi mu fi jógee Omar yar ko bi mu fi jógee mu jox ko doomam ji ñuy wax Hafsa bokkoon ci ummahatul mu'minin léegi nag loolu dafa am lu ko war na Abubakar bi mu dajale alquran am na lu ko war loon te mooy xeex bu métti bu amoon ci diggante jullit ñi ak ñi nga xam ne dañoo gëmul Musaylimatu kazzab te kooku mooy benn waaye la woon boo xam ne daraa wax ne moo ab yonent la ne yàllaa ko yónni bi mu koy wax boobu yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi fa woon ba yonent bi mu doog wax yéen yonent bi ko doon wax mu al-Kazzab daa ci yokku al-Kazzab Musaylama rek la tuddoon yonte moo ci yokku al-Kazzab daa doon xamal ne loolu muy wax du dëgg yàlla yónnee ko man mii la yàlla di mujj yónni ci àdduna daa di waxaat ne keneen ku ñëwaat sama ginnaaw ne yàllaa ko yónnee xamal ne waxu dëgg waxaan feneen sax na wedd na li yàlla wàcc ci man alxuraan tamit daa mooy ki yàlla mujj yónnee kon ku gëm na am na beneen yonent ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam kooku wedd na alxuraan moo taxoon yonent sallallahu alayhi wasallam doon ko waaye musaylimatu kazzab musaylima xam ne ab fenkat la du wax dëgg waaye fekk tamit yonent bi sallallahu alayhi wedd na ba taay waaye mënu ko dara bi mu fi jógee nag fekk musaylima musaylima am na ñu bari ñu ko gëm ñu ko topp mbooloo mu baree bare Abubakar na na ko nag li nga wax danga nga ko bàyyi wala ñu xeex yow mu ne du ko bàyyi sala Abubakar xeex ak moom ñu koy wooye mawqi'atul yamaama mooy xeex bu amoon ci barab bu ñu wax al yamaama ñu koy mawqi'atul yamaama te julli ñu baree baree bari faatu woon fi bi ñu xeex ñu àndoon Musaylimatu Kazzaab xeex boobu mi ngi nekkoon bi gàddaay gi amee fukki at ak ñaar te ñu baree bari ci ñu mokkul alxuraanu karim daal di faatu ci xeex boobee wax na ñi si faatu ci saxaaba yi te mokkul alxuraanu karim wax nañ mën na juróom-ñaar fukki nit ñoo xam ñoom ñëpp faatu nañ keroog ci biir xeex bu métti boobu mooy mawqi'atu Yamaama am sax ñeent borom xam-xam yu ne laa ilaaha juróom-ñaar fukk ëpp na ko ña fa faat ci ñi ma ko alxuraan mën na juróomi téeméeri nit am na ñu wax loolu ña fa faatu mën na juróomi téeméeri nit Omar ibn Khattab bi mu gisee loolu mu daal di tiit gis na ñu ma ko alxuraan ci saxaaba yi bari na lool te ñu bari bari faatu ni foofu mu yaakaar ne bu ñu bàyyee mbir mi nii te jéemu ñëw dajale alxuraan ci benn barab mën nañ ne ba ñu ma ko alxuraan ñëpp daal di faatu te su boobaa pour ñu am problème. mu daal dem loolu xalaat bu rafet la mu dem wax ko Abubakar waaye bi ñu ko waxee Abubakar Abubakar tamit ci commencement bi nanguwutoon na daa gis na yonent bi sallallahu alayhi wasallam defut loolu comme que yonent bi defu ko lu tax muy def loolu ndax boo ko defee day mel ne léegi moom daa sos def lu yonent bi sallallahu alayhi wasallam defut te loolu baaxut ci gisinam waaye Omar xamal na ko ne ko lii lu baax la te luy laa islam la ba yàlla sama borom mujj gindi ko mu xam ne li Omar wax dëgg la mu daal di d'accord moom waaye daal ci waxtaan ak beneen ci saxaaba yi laaj ko laaj laaj ko moom lan mooy xalaatam ci loolu ne koy damaa bëgg nga bindal ma loolee bi mu ko ko waxee kooku tamit moom ci commencement bi tamit lànkoon na am ñu ne Zayd ibn Sabit la Zayd ibn Sabit moom la Abubakar woo ndax dañoo am Zayd ibn Sabit dafa baj dafa dajaloon ay melokaan yu bare bare moo tax Abubakar woo ko da damaa bëgg nga dajalee ma alxuraan bind laatal ma lépp nga woo ñi mokk alxuraan ñëpp ñu teew ñu gaa ko bind balaa ñuy faat ñi mokk ñu alxuraan ñëpp faat melukaan yi nga xam ne ni dajale woon na ko ba tax mu woon ko di diisoo moom na ko yow laa bëgg nga defal ma lool mooy dafa bokk ci ñu mokkoon alxuraanu karim moom Zayd ibn Sabit ñaareel ba it bokk ci ñi daa bind wahyu bi bu wahyu masa wàcc yoon salaas na bokk ci ñi daa bind loolu ci kayit yi wala ci ay der ñetteel bay tamit bokkoon na ci ñi xam fekk na al ard al axira lil qur'an al karim maanaam weeru koor yoon sallallahu alayhi mujj fekk ci àdduna xam Jibril jàngal na ko ci alquran ñaari yoon loolu tamit fekk woon nag moom melokaan yooyu ak yenn yu yoon moo tax Abubakar woo ko nag yow laa bëgg nga defal métier moomu moom commencement bi dafa déng déngoon xaw na làng ndax jàpp na loolu lu wuteeg lu yont bi def la waaye ginnaaw bi ñuy diisoo moom di diisoo moom xam ne loolu lu baax la xalaat boo xam ne bu rafet la mu daal di fekk Abubakar ñu daal di commencé nag di dajale woo ñi ma ko dajale alxuraan di ko bind ci ay kayit Abu Bakar ma fa Omar nga fa di leen israaf di leen taxaw ngir bañ dara bañ saa manqué bari bañ ñu bind lu bokk ci alxuraan wala ñu bind loo xam ne nii euh, ñëpp daa ko ne la jëm alxuraan ba noonu lañ ci israafee mu Abu Bakar Omar ba lépp mat bi fadlillahi subhanahu wa ta'ala kon dajale gi Abu Bakar dajale alxuraan kon la ko waraloon mooy rey gi ñu reyoon ñu bari ci al ci alqurra alxufaaz ci mawqi'ati Yamaama na buñ ko gaaw dajalee. seet ñi xam mokkal nañ def des ñu woo leen dañuy alxuraan ci benn bar mën na dem ba ñëpp faatu te su boobaa gàcc du lay doon àllaaxira bi nga ko waxee Abubakar Abubakar mujj na d'accord ñu mujj def ko noonu. ba mu ko defee nag ñu dem ba ci jamonoy Usmaan mooy beneen jamo bi mooy ñeenteelu jamo bi mooy mujj bi mooy Usmaan bi mu ñëwee tamit dajale na alxuraan waaw Usmaan lu mu dajale alxuraan te Abubakar dajale ko mook Omar waaye dajale googu ak dajale gii bokkuñu ndax de ci jamonoy Usmaan bi mu nekkee xalifa moom Usmaan daa fekk l'islam yaatu jullit ñi bari nañu dëkk yu bari ba l'islam dugg na fa arab yi jaxasoog ñoo xam ne ay arab ñoo xam dégguñu arab bi loolu amee nag ñu ragal ne alquraanu karim kat léegi wuti mën na see am naka noonu tamit da nga gis saxaaba yi ñu bare bari muy Ubay ibn Ka'ab ak keneen ci borom xam-xam yi nga xam ne ñu mokk na alxuraan saxaaba yi ñii ña nga Saam ñanga ña nga fee ña nga fële kenn ku nekk ba nga demee yow la nga la déggoon si moom ngay jàngale. léegi waa dëkk bii di jàngoo njàngum kii kii di jàng njàngum kii ba mujj seen jàngin di wuute wuute kooku dem na ba seen biir léeg-léeg ñenn ñi yaakaar ne yow mii li nga jàng mooy dëgg waaye diw li mu jàng du dëgg bañ dem sax di ci saagante ba dem sax ba ci eh, takk firante seen biir maam di génnee seen mbokk jullit ci diine bi loolu amee Omar yëg ko déggal Ousmane yëg ko xam ne lii kat fitna la te bu ci jugut kat le dalan eh, al yahud mën nañoo dal mooy dem ba seen diine seen seen seen euh, téere bi ñu wàccoon ci ñoom mujj nekk ay téere yu bare bare ñuy wuute ñuy wax li ñuy wax la la mu daal di daana il faut ñu dajale alquran karim beneen yoon kon dajale gi nga xam moom la Usmaan dajale alquran lu ko wuutale dajale gi nga xam moom la ko Abubakar dajale mooy Abubakar dafa bañoon ak ñi moo ko faa ñépp faatu te bind ñu ko ci benn barab Usmaan nag saxaaba yi ñu bari léegi dem na ci yeneen réew yu dul Makka ak Madina ñu fa jàng alxuraan teew nekk dëkk ba nga nekk di jàngale sam jàngale ñu jàngale sa njàngum kii ak njàngum kële bokkuñu léegi nag sa lépp alxuraan si lépp lu wér la waaye kii xamut a yaakaar njàngum yi wérut léegi nag ba ñu ki xamut di weddi moroom ja dem sa banaan ko nekkutub jullit Ousmane Diégué xam ne loolu ko xutuura la bu réeree mu daal ju daane kon il faut ñu seen solution pour déjal moo tax mu ne ñëw na Abu Xallaab nee na lamma kaana xilaafatu Usmaan ja'ala al-muallimu yu'allima qiraa'ata ar-rajul wal-muallimu yu'allima qiraa'ata ar-rajul fa ja'ala al-ghilmaanu yaltaquuna fa yaxtalifuuna hattaa irtafa'a dhaalika ilaa al-muallimiin hattaa kaffara ba'duhum ba'dan fa balagha dhaalika Usmaan fa khataba fa khataba fa qaala antum 'indii taxtalifuuna faman na'a 'annii mina al-ansaar ashadda ixtilaafan mu dégg ne ñu ngi weerante seen biir dem bay takk seen di weerante seen biir ba ko Usmaan yéegee daal daal def benn discours daane yéen yéen ngi nekk ci man sama pegg bi di wutante kon dañ ñi ñi sore gisuñu ma dëkk fu sore sore ci bokkut fi ma nekk kon dañ ñooñu xam ngeen ne kon seen wuute moo gën a metti te la daadee xam ngeen Usmaan waxam jooju dëgg la ndax ku gën a sore ci Usmaan nekk muy Makka ak Madina xam ngeen ñooñu seen wuute moo gën a metti ndax duñu gis ku leen àtte mu ne wa kaana kullu sahaabin fi iqlimin yuqri'u bima ya'rif faqat min al-huruf allati nazzala alayha al-Qur'an wa lam yakun bayna aydihim mushafun jami'un yarji'una ilayhi ma shajara baynahum min hadha al-khilaf wa shiqaq al-ba'id wa lidhalika jama'a Uthman a'lam as-sahaba wa zawi al-basar wa zawi al-basar minhum wa shawarahum fi ilaaj mushkila bam gisee na kat wuute am na ci njàngin yi jullit dem nañ ba ci bëgg xeexan seen biir ba ñeen ñi di wax ñeen naa ko ay yéefar nga mu gis loolu ko musiba la mu réerée mu daal di diisoo ñeen ci saxaaba yi na leen lu seen xalaat ma damaa bëgg problème bi ñu jub teel koo faj ñoom ñëpp ñu daal d'accord na waaw nañ ko faj nañ ko fajee nag mooy daa di istinsax masaahif maam bind ay kaamil maam ñu ñëpp ñu dajal ci benn xiraa wala benn mushaf boo xam danaan bii mooy mushaf al mu'tamad képp ko yor benn kaamil bu bokkut ak bii dana la jàpp waaye sax danaan la lakk ko wala nga sànni ko ci géej gi bu kenn yorati benn kaamil bu bokkut ak al al ñu daal d'accord ci loolu Abu Bakar daal di woo ay nit ci saxaaba yi daal leen sant loolu ñu daal bind lu tolloog wax na ne juróom-benn mushaf yépp mat moom bi benn la ñaar yi mu téye ko ci Madina benn mu yónnee ko Sham benn mu yónnee ko Kufa benn mu yónnee ko Basra daan na julli ña nekk foofu kenn ku nekk nañu jàng ci kaamil boobu waaye bu ñu rat beneen kaamil boobu bokkut ak bii yéen mboolem kaamil yi ñu nañ ko lakk. daal di yónnee góornam yi nga xam ñoo ko présenté foofu na leen mboolem benn kaamil bu juddi ñëw bu bokkut bii ma la yónnee nañ lakk kaamil boobu moo tax xam nga saxaaba yi amoon nañ kaamil yu bari am nañu lu ndax kaamilu Ibnu Mas'ud amoon nañ ndax kaamilu Aïcha amoon nañ ndax kaamilu euh, Ubay ibnu Kaab maam kaamil yu baree bari amoon na waaye bi Usmaan dajalee daanaka kaamil bi rek lekk moo walaabal benn kaamil bu fu nekk nañ ko lakk saxaaba yi dañu daan lakk seen kaamil yëpp wax na sa Abdallah ibn Mas'ud su commencement bi moom daa bañoon xaw na dégg dégg daana pourquoi may nekk sama kaamil pourquoi ñu sukkandiku kaamil bi Usman def bàyyi yeneen kaamil waaye ba mu gisee ne yeneen saxaaba yépp fekk nañu Omar Usman sa lam wax te gis na loolu xalaat bu baax la te xalaat la boo xam ne day benn la jullit ñi mu daal di mujj xam ne kat dëgg mooy la wax mu daal di wàcc daal di mujj ànd moom daal di mujj lakk kaamil moo amoon waaye Usman ci bi mu gis saxaaba yi ñu daal di lakk kaamil yépp ba mu des benn kaamil kaamil boobu lu tolloog ay nu sàq yu baree bari dëkk bu ne bu juddu yi nekk ñu daal leen fa yónnee nañ leen kaamil bi mooy bi walaabal beneen kaamil bu fi nekk nañ ko lakk kon dajale googu mooy bi nga xam moom Ousmane dajale bu bokkut a dajale bi nga xam moom la ko Aboubacar def xam ngeen loolu <clears throat> ñaar dajale yoo xam ne te benn bu nekk mënutoon a ñàkk ndax juddu ñi soxla woon nañ ko ci jamono yooyu bañ koy dajale nag Ousmane daana wax ne bépp bépp lépp loo xam yaakaar na ne alquran ci la bokk nañ ko xool bu baax bu si yi daje ñu doog xam ne alquran bu charte bokkut bu ñu ko jàpp alquran bokk na ci fam bu ila zikrillah amoon na ñu daa jànge noonu fam bu ila zikrillah wéy leen di tudd yàlla bat la kalimat fasaw te xam ngeen li am mooy fasaw ila zikrillah ba gisee na lii kat bokkut ak njàng mi nga xam ne moo ah, xat tawaatur alayhi eh, mooy njàng mi fii mi nga xam ne moom la jël ci Yonent sallallahu dañ ko daal di dindi mooy aaya boobu famdu ila zikrillah daal di andi fas'u ila zikrillah boo dee xool maanaam benn waaye baat boobu mi famdu dañ ko dañ ko faa jëlee daal di indi baat fas'u ndax moo gën a siiw te moom la saaba yi gënoon dégg ci Yonent sallallahu alayhi wasallam naka wa kaana waraa'ahu malikun ya'khudhu kulla safinatin saalihatin qasba loolu tamit am njàngeel la woon kullu safinatin salih bépp ba gaal bu baax bu yiw nee na dafa am buur boo xam danaa def bépp gaal bu bu baax bu yiw mu këpp xam ngeen ne boo dee xool baax saaliha dañ ko see yokk ñu daan ne kon déedéet boobu aay kenn du boole waaye njàng yi xam ne ñëw na te nekk mutawaatira mooy wa kaana waraa'ahum malikun malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba maam saaliha amul si baat boobu kon loolu nekk yoo xam ne ay mbiri jàmbaar la yoo xam ne ni borom euh, xam-xam def nañ ko leeral ummatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam sàmm ne alxuraan ba ak si ñun kon tam ñun tamit waruñu toow rek di xoole waaye war nañu ñun tamit jéem a def dara sàmm alxuraanu karim ak lépp loo xam ci diina la aju suñ kentu laay kàttan ndax de ñoom xeex nañ mu saxaaba yi ndax mu bi ak i saxaabaam ak yeneen mag ñu baax ñu ba ak si ñun ñoom xeexal nañ lislaam bi nga ko def lañu si man lépp ba alxuraan ak si ñun kon ñun tamit war nañoo def li ñu mën tamit ba alxuraan ak tamit ñenn ñi xam ne ñu ñu ginnaaw ndax lislaam amul lu dul ñun kon tamit kenn ku nekk war nga saa def la nga man ngir lislaam gën a jëm kanam tomb juróom-ñetteel mooy aaya ak alxuraan karim ni ñu ko toftalee ak saare ndax loolu say un tawqiif la wala nekkul say un tawqiif maanaam loolu lu yàlla sanga borom def la xam ne keneen amul sab dogal kenn waru saa def leneen wala bokk saxaaba yi ñoom ñoo ko def wax nañ ne saar yi moom wute am na fi waaye nag bu dee aayaat yi moom wute amut si ñoom ñëpp d'accord ne ne aayaat yi ni mu demee taw la maanaam yoon sallallahu moo ko def jëlëb si yàlla suñu borom tabaaraka wa taala maam saar yi waxul saar aayaat yi ni mu tàmbalee bàqara ba jeex aayaat ni mu tegaloo aaya bu ñëw aaya ba sëb ba mu jeex noonu ñu demee noonu yàlla suñu borom moo ko tëralee noonu boppam kon nekkul doomu aadama moo si dugg waaye bu dee saare nag wuti am na si ñi ne tawqiifi la maam yàlla moo ko defal boppam ñu ne déedéet nekkul tawqiifi waaye ijtihaad la rek saxaaba ñoo ijtihaad def ko ñoo farlu seen farlu bopp def ko beneen wax bi mooy lenn maam saar yi yenn yi la maam si yàlla la jógee yàlla moo ne saar nangam na jiitu saar nangam topp si saar nangam topp si ba ila Eh, ba ba yenn yi mat yeneen nag yàlla waxu si dara saa maandu ñu ne yeneen nag saxaaba yi seen bopp ñoom ñoo xoon ne saar wi kat bu demee wii mos war a topp ndax saar wi nangam nangam lay wax te nangam nangam li si war a topp mooy lii lii ñu daal di seen bopp àggale ko boo dee xool demee ne wax jooju mooy li gën a wér ndax dafa am addis yu bëree bëri yoo xam dafa ñëw wane ne saar yii nii tawqif yi la moom yàllaa ko def toftal boppam comme masalan baqara eh, faate jiitu ali imran topp ci nisaay topp ci ila axiri noonu mu toftaloo am ñu ne yàlla moo ko defee noonu yeneen waaye yeneen yi nag saxaaba ñu ko def seen jàmbaru boppam te loolu wax ne mooy wax ji gën a wér ndax am na ahadis yoo xam ñëw wane na lii tawfiq la muy hadis yu wér am yeneen asaar yoo xam ne du ahadis waaye saxaaba yi ñoo ko wax na yooyu nekkutoon tawfiq waaye saxaaba yi ñoo ko toftal seen bopp ñoom saar yooyu waaye saar yooyu yan la waxuñu yan la waaye daa am na ci alquran daa saar yoo xam ne nii tawfiq la am seen saar yoo xam ne ku tawfiq yi la kon wax jooju mooy li gën a wér ci waaye bu dee aayaat ne moom wuute amu si ne yëpp moom tawxiif la saali lañu wuute ñii ne tawxiif la ñii ne ijtihaad la ñii ne del nañ tawxiif la leen ijtihaad te wax jooju mooy li gën a lëng alquran dafa am ay tur wala boog ak saamu sura ak suwar dafa am ay tur am lu ñuy wax su siwaar am lu ñuy woowe almi'un am lu ñuy woowe almufassal al muhkam am lu ñuy woowe almasani at-tiwal mooy albaqara ali imran nisa al an'am ahraab juróom-ñaareel bi wut nañ ñi ne an anfaal ak baraa ñi ne déedéet waaye sootu yunus moo ko juróom-ñaareel ko juróom-ñaareel bi la wut waaye juróom-benn yi moom kenn wut am ñaareel tur wala aqsaamu suwar ñaare ñaareelu xaaj bi nga xam ne saari alquran am na ko ñu dinañ ko wooyee mooy hi euh, almi'un mooy hiya as-suwar allati tazidu ayatuha aw xaarabatha sa saar yi nga xam ne ni boo dee wàññi aay yi nekk mën na téeméer aaya wala mu jege ko yooyu lañuy woy almiun yooyu dafa am tur ñetteel mooy li ñoo almasaani almasaani alfarra kenn si borom xam xam nee na almasaani mooy as-suwar allati ayatuha aqallu min mi'ati aaya bépp saar boo xaw gis ne motu téeméer aaya almasaani lañ koy woy ñeenteel bi xaaj bi mooy almufassal ñeen nga almuhkam te huwa awaaxirul quraan mooy saar yi mujj ci alquraanul karim waaye fan la commencé ñii ne xaaf la commencé xaaf wal quraanil majiid ñii ne déedéet mi ngi commencé sootu xujuraat maanaam wa zaariyaati zarwa waaye li gën a siiw mooy mi ngi commencé al xujuraat maa ko al mufassar wala muhkam mi ngi commencé al xujuraat ba minal jinnati wan naas yooyu lañu wooyee al mufassal wala al muhkam kon am na ñeenti xaaj at tiwaal al mi'uun al masani al mufassal aw al nekk wax naa mooy lan juróom-ñeenteel tomb bi mooy li ñu al qiraat wax naa ko commencement bi mooy benn baat ñu jàng ko njàng ñu bari maliki maliki ñaar ñaari njàng yépp wér na ihdina siratal mustaqim ihdina siratal mustaqim ihdina siratal mustaqim ñett njàng yépp am na bi siin bi saad ak boo xam ne bi zaay la ihdina bi zaay ñetti xiraat yëpp am na te yëpp yu wér na kon bu ñu waxee alxiraat loolu lañ jublu ci alxiraat jamu xiraat te mu ne mazhabun yazhabu ilayhi imaamu min a'immati qura muxaalifan bihi ghayrahu fi nutqi bil qur'aani karim ma ittifaaqi riwaayaat wa turuq anhu sawa'an kaana haadhihi al muxaalafa fi nutqi al huruf am fi nutqi hay'atiha kon benn imaam ñëw wax na moom ni lay jànge ndax ni la ko dégg sëriñam sëriñam ni la ko dégg mu àgg si yéen sallallahu alayhi wasallam ko na muy jàngee ak yi ni mu ba ay baat yi bare bare wut bokk ñu ñu koy jànge wut nañ ci mu ne loolu mooy alqiraa mu ne nag qiraa nag pour mu nekk qiraa saxiixa ñu mën koo nangu jàpp ne alquran la waaw ñetti mbir dajee bis njëkk mooy kullu qiraatin waafaxat ahad al masaahif al usmaniya maam bépp njàngin boo xam ne nii dëppoo nag benn ci kaamelu nga xam ne moom Seydina Usmaan bindoon dañuy jàpp ne ah boobu mën naa nekk alquran benn sart ngoog ñaari sart bi mooy wa al arabiyya wala bi waj mu dëppoog langue arabe ndax xam langue arabe arabe yi dañoo am na ay wujuh yu bëree bëri loolu li ñu wooyee euh, euh, darija mooy ay langue ay lahajaat yoo xam dañ ko amoon seen biir xam ne masalan Maroc ni muy waxee ni ñuy waxee seen daara ji bokkut Mauritanie ni ñu koy waxee bokkut arabe nañ koy bokkut benn réew ni ñu koy wooyee noonu ñu wuute woon léegi nag mu daan ne bu njàng njàngin mi wu dëppoo nag benn ci daara yooyu benn ci wujuh lughal arabiyya dañuy jàpp ne kon ba tey njàng ma wér na ñetteel mooy wa sahha isnaaduha mooy isnaad bi wér mooy isnaad bi ñi ko nettali buñ ko toppee daan da bàgg ci Yonent sallallahu alayhi wasallam ñëpp nekk nit ñoo xam ne ñi seen wax dañ koy gëm amu ci kenn koo xam ne ku naafeq la wala wax lu am lu amul mi ngi seen biir ñett parti bu sax yi dañ jàpp ne loolu qiraa sahiha dañ koy jàpp ne loolu alquran karim ñett parti mooy bis njëkk mooy na dëppoog rasmul usmaani ñaareel mooy na dëppoog waj min wujuhi al arabiyya lugha al arabiyya ñetteel mooy isnaad dina wér moom la ibnu jasari di way ñetti bay naan wa kullu ma waafaqa wajha an nahwi wa kaana lirrasmi ihtimaalan yahwi wa sahha isnaadan huwa al qur'aanu fa haadhihi thalathatu al arkaan wa haythu ma yaxtallu ruknun asbati shuzuzahu law annahu fi sab'ati mu ne ñett sàrt yi ma la wax daal bu daje ci njàng mu man di doon xamal ne loolu Qur'an la ci njàng mu wér la waaye nag bu fekkee benn fonk manqué na ci neen loolu du ko woowee qiraa mutawaatir waa qiraa shaaza la te qiraa shaaza la tu'tabaru qur'aanan wala yusallu wala yusall wala yusall waaye la ahad yusalli biha maa kenn du ci julli kenn du ko jullee nit ki ba doon julli timis wala gee jàng ko xiraa xiraa boo xam xiraa shaza la boobu dañ naan julli ko wérut ndax loolu nekku alxuraan li muy jàng du alxuraan bu ko defee alxuraan jàngkat yi alxuraan boo de xool hum al a'imma al ma'rufina alladhina tunsab tunsabu al qira'at te ñooy mooy comme ibnu amir kenn la ci ñoom ibnu kasir kenn la ci ñoom aasim kenn la ci ñoom abu amr kenn la ci ñoom hamza kenn la ci ñoom naafi kenn la ci ñoom alkisaayi kenn la ci ñoom juróom ñoo ñuy wooye alquraau saba alquraau assaba juróom ñaari ñooñu ñoo la ñuy wooye alquraau assaba juróom ñooñu seen njàngin ñëpp d'accord nañ la njàng ñu wér la te lépp alquranu karim ju wér la ku ci jàng benn ci yooyu te njàng wér na te jàng muy fukk muy Abu Jaafar ak Yaqub ak Xalaf tamit ba xam xam wax nañ tamit ñoom seen njàng njàngu wér la ndax sart yi daje na ci kon ñu leen wooyee alquraan al ashr fukki jàngkat yi seen njàng lu wér la te benn bu tànn jàng ko te ab jullit dañu jàpp ne jàng kenn amul droit contre am na ñeneen ñeent ñu ci yokk ñu leen di wooyee fukki njàngine ak ñeent muy alxasanul basri kenn ki so mooy ibnu muhaysin keneen ki mooy yaxya al yazidi keneen ki mooy yi ñeent yu mujj nii nag ñu baree bari ci borom xam nga dañuy wax ne seeni njàngin wéru te duñ ko jàppale alquran la waaye fukki njëkk ñi nag moom ñuy wooye alquraau ashra ñi ñi koy wax tamit alqiraatu ashra ñooy njàng yu wér na alquran la waaye ñeent yu mujj nii nag seeni njàngin moom kenn du ko jàppale alquran la ndax tarti bi sa dajëw fukkeel tom bi mooy aqsaamu tafsir tafsir xam ngeen ne dafa am lu ñuy tafsir bil ma'sur tafsir bil ra'i ak tafsir bil ishar tafsir al ishari tafsiru ma'sur ci gàttal mooy alquran ñëw di firi boppam aaya ñëw di firi beneen aaya wala yéen sallallahu alayhi wax ci hadis ñëw di firi alquran maa hadis ñëw di firi alquran wala saxaaba ñëw di firi alquran loolu la ñu wooyee tafsir bil ma'sur ma xam boo dee xool alquran dañ koy firi waaye naqlan an nabi sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy tafsir ma'sur ñu ñëw ci li ñoo tafsir bi ra'y mooy tafsir boo xam ne sa xalaat ngay jëfandikoo li ci jub mooy ay ijtihaad xam ne da ngay farlu am nga xam-xam bi xam-xam bi mat na ko nga ne naa def sama ijtihaad bopp jëm tafsir alquran karim ñaari xaaj yi bu dagan ak bu daganul bi dagan bi mooy bi nga xam nit ki def na lam ginnaaw ba sàrt daje ci moom xam-xam ba ba laaj dégg arab xam alquran xaami naasix mansuux yooyu yëpp bu mu dajee si moom tey nekk ni ko xam topp bakkanam topp bànnee xam yàlla rek moo ko tax di def te dëgër lay seet kooku lu mu ba def ko dañ jàpp loolu dagan na tey waaye ki xam ne sax yi dajuwul moom bu mu nekk xam dafa nekk dañ ko xam si topp bakkanam ak bànnee xam bu dee ku mel na tamit tafsiram ghayru jaiz tafsir bu ra'yi boobu kenn du wuyu wala boobu kenn du faale tafsir booba te dëgg na juddi di ko jàppe tafsir wala sax nga di ko diglu wala nga di ko jëfe beneen bi sopp mooy tafsir al ishaari a tafsir al ishaari nag nee na huwa ta'wil al qur'an bi ghayri zahirihi li amrin xafiyin mooy zahiru nafs bi nga ta'wil ko wëlbati ko firé ko nee na loolu tafsir al ishaari boobu tam ñu ëpp ci borom xam-xam dañuy wax ne dëgganut donte am na ñu ko daganal waaye li ëpp ci ñoom dañuy wax loolu dëgganut ndax la wax alquran sa bànneex la ak sa euh, sa ni nga ko gisee sa loolu alquran nekkul noonu misaal tafsir isaare yaa ayyuhal lazina amanu qaatilu lazina yaloonakum minal kuffaar am na ñoo xam ne ñu ko firee mooy ñi ñi ñi xam dañuy def tafsir isaare ñoom nee na aaya boobu li ñu firee mooy li ñu jublu ci al kuffaar mooy an-nafs al muraadu bi an-nafs maam sa bakkan lu tax nee na yuriidu anna illata al amr bi qitaali man yaliina hiya al qurb wa aqrabu shay'in ila al insaani nafs nee na l'islam dañu digal ñuy xeex sam nan bi la gën a jege te gis na sam noon bi la gën a jege nekk ku dul sa bakkan ñoom noonu lañ ko ndax gis na te alxuraan te aaya bi li mu wax moom leer nañ mooy ñi nekk seen pegg te ay nekk ay yéefar ku faar la wax xeex leen ak ñoom ñu taal daan nas lañ si jógee kon lu mel noonu nekk loo xam lislaam nangu ko. nee na bokkul téere yi tafaasir yi nga xam ne nii ci maxsuur lañ ko taalif mu tafsir tabari ñu jox li ci misaal tafsir imaamu tabari euh, ibnu jarir at-tabari tafsiran mi ngi ko def ci tafsir bil mahsur tafsir ibnu kasir naka noonu ci tafsir mahsur la tafsir suyuti ñu gën ko xam ci ad-durrul mansur ba tey moom tamit ci tafsir bil mahsur am yeneen tafaasir yoo xam ne tafsir bi ra'yi lañ ko taalif muy tafsir jalalayn kooku taalifuñ ko ci tafsir bil mahsur waaye ci tafsir bi ra'yi lañ ko def tafsir baydawi ba tey ci la bokk ci tafsir bi ra'yi tafsir al-Fakhr ar-Razi moom ci tafsir bi ra'yi lañ ko def bu ko defee ñëw yenn kutub yi xam taalif si taf tafa si tafsiru ishaara waaye ak tafsiru ishaara yi bokk na si tafsiru ak tasattur yi tasattur tasattur yi ba kenn la si borom xam-xam yi taalif ak téere bu mag di si biir alquran karim ñu koy tafsir ak tasattur yi boobu tamit moom ñu see jëfandikoo naaw tafsir bi mooy tafsir bi ñu al ishaara aw al ishaara yi tafsir al alusi imaamu alusi tafsiram bi tamit ruhul maani moom tamit. mi ngi ko def ci tafsir al ishari tafsir an-Nisaburi ma tey mi ngi bokk ci tafsir al ishari kon boo dee xool ñaar tomb rek moo fi def ma gàttal ko ndax wax bi mel na ne mu ngi ci mooy an naf boo dee xool naf naf mooy dara lu ñëw yàlla wàcce ko atem di dox bi sax yàlla ñëw daal koy xolli na walaa ba la bu kenn jëfandikoon bu kenn jàngat naf nag ñett xaaj la am na naf boo xam yàlla sama borom dafa ñëw daal di naf atte bi ak aaya ba ñaar yëpp benn nekkatu fi yàlla sama borom jëlee leen ko misaal loolu mu gën a leer mooy li Aisha radiyallahu anha wax ne kaana fi ma unzila min alquran ashru radaatin maalumatin yuharrimna thumma nutikhna bi xamsin ma bi xamsin maalumat wa tuufiya salata wa hunna fi ma yuqra min alquran nee na nekkoon ci alquran mooy ashru radaatin maalumat yuharrimna nafs boobu moo ñëw na ci alxuraan nekkoon comme noonu maanaam nàmpal la ci araam ci nit ki mooy fukki nàmpal masalan léegi bu fekkoon léegi xale bu ndaw jigéen da ko nàmpal mu nàmp ci moom fukki nàmp man nàmp ba suur bàyyi nàmpaat ba suur bàyyi xiifaat ñëwaat nàmpaat ba mu fukki nàmp yi ma sëkk xale boobee day mel ni ndaw si moo ko jur bu fekkee ndaw si jur masalan yaayam di dool ñu jox ko ko wala muy maam ñu jox ko wala muy mbokk mu ko jege te yaayam nit mu nàmp mu nàmpal ko kon su boobaa ndaw ko su ñëm jur dañ jàpp ne moo xale bi ay maga rakk lañ maanaam xale bi ëllëg bu demee ba nekk mag mat takk soxna mun a takk sa ñëla ndax dañ jàpp ne ñoom moom ñu bokk ndey ak baay ndax ñoo bokk leen nàmp loolu ci alxuraan na bu doon te matutoon fukki at mu matut fukki nàmpal mënut a araam waaye bu xasee matut fukki nàmpal day araam ci jamono jooju waaye yu ne bisa yàlla sa borom daal di wàññi juróom moo tax mu ne asura daal di maalumaat gi alxuraan la nekkoon waaye dañoo mujj nas ko dindi ko nekkatu ci kenn gisut ci alquran fenn suñ bind asru radaat maalumaat yu xardan amut nag noonu àtte bi tamit ba tey man suux la amutul kon loolu misaalu si nas ko boo xam ne àtte ba ak tilaawa ba njàng ma aaya bi yépp dañ leen boole dind leen fi amutul te amoon na aaya su may loolu amoon ñaareel mooy nas ko li xukmi doon a tilaawa ko boo xam ne ni àtte bi lañ fi jële waaye jàng mi ay bi mu ngi fi ñu di ko jàng ba léegi jigo bi mis euh, misaalam mooy li Umar ak Ubay ibn Ka'b wax ne yal na yàlla sax ba mu gërëm leen mu ne kaana fii maa unzila min al-Qur'aan ash-shaykhu wash-shaykhatu idhaa zanayaa farjumuhumaa albatta li ñëw na ci alquran am na loon ci alquran mooy góor wala jigéen bu fekkee dañoo njaalo te nekk mag maa am nañ soxna góor gi am na soxna ndaw si am na borom kër ba sangewu ba noppi ñu dem njaalo alxuraan ne ñooñ nañ leen raj mooy dugg leen say pax di leen sànni ay xeer bañu faat loolu amoon na si alxuraan ash-shaykhu wa shaykhatu idha zanaya farjumuhuma albat nafs bi amutu si alxuraan waaye xukm bi moom ba léegi mooy ba léegi képp koo am nga soxna njaalo dañ laa war a rey ci lislaam naka noonu tamit soxna soo xam am nga borom kër ba seqal moom dara ba demaat di njaalo ci lislaam dañ laa war a rey ñetteelu affaire mooy nafsu tilaawa doon xukm silaa bi ñu nas ko ko jële ko fi waaye xukm bi moom mi ngi misaalam ah, waaw loolu moom laa doon wax léegi loolu moom laa doon wax léegi ah, moom hmm? lu ma waxoon sax maanaam xaalis njëkk daal mooy naf xukm wa tilaawa jami'an ñëpp ñu naf leen xukm ak tilaawa bi te mooy fukki exemple yi ma waxoon ñaareel mooy naf al xukm doon na tilaawa xukm bi ñu jële ko fi waaye tilaawa bi nag mi ngi misaalu wa ala alladhina yutiqunahu waaw lu may misaalam xukmu bi nekkut fi waaye tilaawa bi mi ngi maanaam ñu ngi koy jàng ci alquran mooy qawlu ta'ala wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin maa wér ko bi ko yàlla taxoon doo ko farataal kum neexoon nga woor kum neex nga bañ a woor waaye da ngay lel la miskin yàlla sama borom dem bi jaag mu jële fi loolu daan ne fa man shahida minkum shahra falyasum képp ku weeru koor képp ku am weeru koor ñëw fekk na fi amoo ngànt na ko woor boo ko defut da am bàkkaar ku mu neexoon nga def ku neex nga bàyyi waaye nag aaya bii nii muy faman shahida minkum shahra falyasumhu moo xooli aaya bële mooy bi moo kenn amatul droit ne bu ma neexee bu ma bàyyi waaye for force la boo dee ab jullit zaat la jotee war a woor beneen bi mooy nasxu tilaawa dina fokk mooy tilaawa bi forli nañ ko amatu fi aaya bi amatu waaye àq ñu koy jëfee moom laa doon wax sànq mooy ñaar ñoo xam ne dañoo nekk mag muy góor ak jigéen bu amee soxna wala kii am borom kër ñu dem teq ñu seen borom kër wala seen soxna ba ba noppi ginaar bi ñu dem njaaloo dañ leen war a rajmu mooy dugaleen ci am pax di leen sànni xeer bañ dee loo mel misaalu nafku tilaawa doon xukm kon ñett yi ci gàttal mooy anwaa naf kon nafsul xukmi wa tilaawa jami'an ak nafsul xukmi doona tilaawa ak nafsul tilaawa doona xukmi li ma jeexale mooy alqadru mu'jiz min alquran xam ne alquran nee naa wax ci naa ci commencement bi ne mu'jiz la lottal na keneen ku dul yàlla suñu borom tabaaraka wa taala nga andi lu mel noonu ndax araab yi dina ko àll yoon salaasam naan ko alxuraan say wax bopp la yaa ko fi di ko tuumaal yàlla sàmbar wax leen na leen yonent bi waxut dara lépp lu mu wax sama wax la wa maa yantiqu an hawa in huwa illaa wahyun lépp lu mu wax man yàlla maa ko wax na li leen wax nag yéen yëfari màkk yi bu gëmu leen ko li may sàkk ci yéen mooy ngeen andi lu mel ne alxuraan andi leen ko ah comme yonent bi ne ngeen ay waxam la moo ko andi te yonent bi ab araab la comme yéen ci araab la bokk comme yéen def leen ko and leen lu mel noonu koy waaye taxut ñu man ko moo fi moo tax yàlla ne la am yaqulun taqawwala bal la yu'minun falyatu bi hadith mislihi in kaanu sadiqin da ngeen ay waxam na rek waaye yéen da ngeen gëmul moo tax ngeen wax loolu bu dee leen gëm ngeen yéen ci moo wax loolu pour and leen waxtaan wu mel na waxtaan alquran karim te loolu ba leen ko yàlla waxee mun ñu andi lu mel noonu yàlla ne ko léegi jégal naa leen ko kaay leen ngeen andi ma fukki saar kese waxuma alxuraan lu toll ne alxuraan yëpp de waaye fukki saar kese yu lu toll noonu ngeen andi ma lu mel noonu ci alxuraan andi leen ma ko waaye tawul ñu man ko mooy te yàlla naan am yaquluna iftaraahu qul fa'tu bi ashri suwar bi ashri suwarin misli muftariyaat wad'u man istata'tum min duni llahi in kuntum saadiqin fa in lam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi'ilmi llah wa an la ilaha illa hu fa hal antum muslimun mu ne leen da ngeen dañ koo sox du waxee yàlla ànd leen fukki yu mel ne alquran loolu rek leen laa leen yàlla yéen yéen arab ñëpp dajal leen bas yi nit ñëpp dajaloo leen ànd lu mel ne alquran fukki saar kese boo def leen ko comme que da ngeen gëm ne moo ko wax yéen arab la ko mel dégg ngeen arab ànd leen lu mel noonu waaye am taxu ñu mën ko yàlla daal daan a ah, kon léegi jégal naa leen fukki saar léegi ànd leen benn saar kese benn saar benn saar bu gën a gàtt sa alquran andi leen lu mel noonu mooy mi waxee naan wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala bi suratin min mislihi wad'u shuhada'akum min dunillah in kuntum mu ne daal bu fekkee da ngeen am sikki sàkk li nga xam ne wàcce naa ko sama bi tamit alquran karim mu wàcc sama jàmbu ci sama yontu sallallahu alayhi wasallam ngeen jàpp ne wax waaye waxi nit la fekkee loolu ngeen gëm kon andi leen ma benn saar waxuma ngeen andi lu mel ne alxuraan jëpp waxuma ngeen andi lu mel ne fukki saar yu toll ne al euh, fukki saar yu mel al alxuraan waaye benn saar rek bi gën a gàtt ci alxuraan tëj leen saar bu mel ne ngeen andi lu mel ne alxuraan waaye taxu ñu man ko moo tax yàlla ne wad'u shuhadaakum min dunillahi in kuntum saadiqin dem leen woo képp koo xam ne nii mi ngi fi man leen a jàppale ku dul yàlla bu fekkee li ngeen wax dëgg na alxuraan jigul yàlla sallallahu alayhi wasallam waaye saar yu gën a gàtt alxuraan mooy inna a'taynaaka kawsar ñu sortu kawsar ñett aaya dong la waaye araab yi lot nañ ci andi lu mel noonu andi saar mu mel ne inna a'taynaaka kawsar kon nag fi nihaaya dañ ci dégg ne ko alxuraan wax yàlla la te yàlla suñu borom la jógee du wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam naka noonu alxuraan nekkul maxluuq binduñu ko ndax waaye sifatu min sifaatillahi subhaanahu wa ta'ala xam ngeen ne imaam Ahmad bëggoon lañ ko ci duma ko def ko lu metti ngir wax ngir ñu ko waxal ne alxuraan maxluq la dañ ko bind mu lànk na loolu duma ko wax waaye dama naan daal kalaamullaahi wax yàlla falaaye ñu tëj ko ci duma ko ci def ko ci lu mettee metti kon fi nihaay dañ dégg na daal ulumul quraan mooy loolu wala boog lii lenn la ci ulumul quraan ndax bari na te yaatu xaajuma andi xaaj bu doon téeméer la wala bu doon fukk la sax benn bara la am di ñeent yi ko ngir waxtu woo xat kon nag jeexal di nuyu ñëpp di sant ñëpp wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yaakaar naa ne waxtaan wi am na solo lool li ñu séntu woon ci tam bi yaakaar naa ne andi nga ko kon ñu ngi lay sant bu baax te di la gërëm ni nga ko andee sa biir waxtaan rek yaakaar naa ne am na solo tomb yi nga xam ne moom nga jinjoon yaakaar naa ne yëpp leer na ci jotaay bi képp koo xam ne yaa ngi koy teewlu yaa ngi ci jotaay boole yaa ngi koy diglu yaakaar naa ne da nga ci jël njariñ yoo xam ne njariñ yoo am solo la kon muassasatul Wafa bi haqiqatul iman sëriñ Abdou Khadir Gueye ñu ngi lay sant baax di la gërëm di ñaan sunu borom moom defal la tawfeex ba li nga bëgg a liggéeyal lislaam liggéeyal ko diine ji sunu borom defal la ko comme ni nga ko indee sa tomb yi ci euh, njàngaleem alquran ci ci mboolem xam-xam alquran yi ni nga indi tomb yi yëpp yaakaar naa leer nañ mooy ni ko indee ci tafsirul quran ak tajwid ak fuluugul qiraat ak rasmul usmani ak hadadul ayat ak naasixul mansux ak ihrabul qur'an ak ulum diin wala xaw yaakaar naa ne tomb yooyu yëpp tomb bu ci ne leer na leer boo xam ne leer bu am solo la kon daal mbokk yi loolu mooy téere bu tedd boobu nga xam ne mooy alquran suñu borom wax ci subhaanahu wa ta'ala ci biir alquran jooju ne inna hadha alqur'ana yahdi lati yaqum loolu mooy téere borom bi nga xam ne képp koo xam ne jàpp nga ci eh, da jubale ci nga xam ne mooy yoonu siraatul mustaqim borom bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxit daal ne xayrukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allamahu ki gën ci yéen mooy ki nga xam ne jàng na al-qur'an di ko jàngalewaat Cheikhul Khadim suñu sang bu tedd bi wax daal ne man aradul qurba min mawlahu falyaqra al-qur'ana la yansahu kon jullit dinañ xam ne loolu mooy téere bu tedd bi nga xam ne suñu borom subhanahu wa ta'ala moo ko wàcce ci yonent bi sallallahu alayhi ci lamiñu Jibril mu ñëw ci eh, wàcc wàcc goo xam ne wàcc bu mat la te du kon ci gàttal rek dañuy sant mbokk mu baax baax ci tomb bu am solo boobu nga xam ne moom la doon def di eh, ñaan oustaz Ahmadou Mbow mu ñëw ci li nga xam ne mooy laaj yi nga xam ne moo aj ci wax sëñ mu ñëw mu ñëw ci waxtaan yi nga xam ne moom la sëñ doon waxtaan jërëjëf Mbacké jërëjëf suñu waxtaankat bi ñu ngi lay sant bu baax ci turu muassasatul wafa bi huquqil iman di la cant boo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu yam ndax liñ doon séentu ci mawduu bi defal nga ñu ci lu kawe kawe kawe jàngatal nga ñu ci loo xamante ni képp ku waxtaan wi fa tabarakallahu dana ci am lum ci dégg bu baax a baax a baax kon ñoo ngi ñaan yàlla mu guddal saw fan te wéral sa yaram te bàyyi la ak sam xel bu baax a baax ñuy fàttali mbokk yi bu baax insha allahu taala ni bu subaa Abdul Ahad Bousso moom lañuy ñuy séqal jotaay bi muy wax ci islaam ak maandute al islaam wal adala moom lay waxtaaneek ak ñun bu subaa insha allahu taala sëñ bi waxtaan wi am na solo lool am gum am solo tax na laaj yi bari na bari goo xamante ni wax dëgg yàlla yaakaaruma ne sax dana fi xaj lépp xanaa dañ ciy jukki rek lu ci tolloog waxtu wi rek euh, nu tontu ko ci mbokk mi dafay laaj mu ni ginnaaw bi mu rafet la waxtaan wi wan yoon moo gën a gaaw ngir mokkal alquran waaw ah, bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah waaw yoon yi xam ne ni moo gën a gaaw ci mokkal alquran karim mooy nga tànn benn riwaaya di ko jàng mooy benn nga tànn riwaaya te Warsh kese yem sa wala nga tànn riwaaya te Hafs kese yem sa wala nga tànn benn riwaaya riwaaya bi yem sa waaye bu boole ñaar riwaaya yoo xam bokkuñu ndax loolu la lay ñaar ba tey nga am façon benn kaamil boo xam ne ni saa yu ne si ngay jàng bu tey bul yor Amady Lo bële nga yor sa njëmb bële nga yor benn waaye da ngay def benn boo xam ne toujours moom nga yor bu ko jàng loolu boo ci sàrt yi dañ la gën a dimbale nga gaaw moo ko alxuraanu karim yàlla bële ko nag am ab sëriñ bu aay mën a jàng alxuraan ak di ko jàngale boobu loolu amee tey ngay góorgóorlu te nga defee lii insha allah benn waaw mbokk mi mu ni mooy tax nit ki mën a firi alxuraan sart yi moom daanaka boo dee xool sax firi alquran dëgg-dëgg sax boo dee xool comme ni mu ko waxee daanaka tafsir bil ma'sur dafa am bi ra'yi am tafsir ishari am waaye tafsir bil ma'sur daanaka boo dee xool ëpp si nit moom la ñuy def mooy nettali rek dañuy nettali mooy yàlla firi a firi na ko nga ñëw di ko firiwaat wala saa bi firi ko nga ñëw di ko firiwaat amul sart da ngay nettali rek tafsir bi ra'yi moo si def te tafsir bi ra'yi boobu tamit borom xam-xam yi am nañ sa tàpp yu bari yu ñu si wax yoo xam ne teewlu ma yépp ci waaye bokk na ci moom araab moom danga koy xam lool ci mbooleem wujoo yépp nag wàll gi yëpp da ci nekk baax na ci langue arab ba noppi tamit xam naasix wal mansuux yooyu yëpp bokk na ci sart yi nga xam ne ak yeneen waaye yi mu gën a am solo dégg langue araab lool xam léppam ba a tamit am naasix mansuux xam aay bi mu njëkk wàcc wala bi moom mujj wàcce ak ay bi xam ne sax nañ ko boo xam ne mansuux bi xam ne nekkul yooyu boo xamee daal mooy yi nga xam ne mooy ëpp solo si mën a tafsir bi ra'yi tey nekk ko xam bu jël seen jël aaya bi bi ko neneen noonu laa bokk ni yi yëpp na waaye yi la yoo xam ne bu amee ma ngaa te li ñuy wax tafsir bi ra'yi tafsir bi mansuux moom ne naa la loolu moom naq la maam kii la nett li la rek nett li la waaye bu dee biir ay bi nga xam ne am na ñoo xam dañ koy def am borom xam dagal nañ ko am ñoo xam tere nañ ko waaye nag saat yi ñu teg bokk na ci yi ma la wax moom mooy dégg arab lool xam ko lool ba daanaka baat boo gis ci arab da ko am lépp loo gis daanaka ci langue arab da ko mën a xam ba noppi tamit bu doo topp sa bakkan doo topp sa bànneex bu doo xam naa sa amoon suufil Qur'an yi daa bokk na saat mbokk mi mu ni mi ngi laaj dafa gis mu ne aaya bu gudd la mu doon laaj aaya boobu luy sababu nuzul lan mooy sababu nuzul waaw waxoon naa ne ne alxuraan nekkul ne aayaat yi yëpp dafa am sababu nuzul am na yoo xam ne am na sababu nuzul am na yoo xam ne amul sababu nuzul dafa ñëw rek ngir di gindi nit ñi di leen xamal ne bu ngeen bëggee jëflante nangam nee leen def nangam ngir loolu moo gën a wóor dafa mel ne aaya bi tamit aayaat yooyu la bokk yi xam ne amul sababu nuzul waaye dafa ñëw pour yàlla xamal ñu na boo dee jëflante sa mbokkum nit li gën mooy ngeen bindante loolee man bu fekkee am na soo bund sol teewlu ma ko loolu daal laa si xam salaam mbokk mi tam mu ni dafa am ñuy wax ni inna anzalnahu fi laylatin mubaraka jooju suñu borom di wax fa am ñu wax ni fukki fan la ak juróom ci barxal waaye am ñu wax ni itam mooy laylatul xadr mu doon laaj yow ban leeral nga ci mën a indi ci diggante ñaari wax yooyu maanaam wàcc nañ alxuraan ci guddi gu tedd maanaam guddi gu tedd bi am ñu ne suppandiru seer baraxlu la am ñu ne mooy laylatul xadr waaye li gën a wér moom mooy laylatul xadr li gën a wér tax ulama tafsir biñu firee layla mubaaraka nee na mooy laylatul xadr te waxoon nan na la alxuraan lennam di firi lennam ba'du yufassiru al-ba'd te dina inna anzalnaahu fii laylatin mubaaraka daa waxaat feneen inna anzalnaahu fii laylatil qadr kon mooy firi bële kon loolu day wane ne wax ji gën a wér mooy fii laylatil qadr la. jërëjëf ndegam xamoo fii laylatin mubaaraka ci suuratu duxaani laajal njàmm mu ni Seydina Usmaan lakk gi mu doon lakk ay kaamil ndax loolu du tegtale ni ay kaam ay xeeti ay xeeti alxuraan yu bari moo amoon. déedéet alquran yi bari amutoon waaye yoon sallallahu alayhi wa sallam dafa wàcc nañ ko juróom-ñaari xaraf unzila alquran ala sab'ati ahruf juróom-ñaari xaraf yooyu nag borom xam ko wuutee te ko firee waaye wax na li sa gën a wér mooy juróom-ñaari lahajaat masalan lahajatu quraish lahajatu aws lahajatu eh, xazraj lahajatu nangam lahajatu nangam ci laxajaat yu bari yooyu ci la alxuraan waaj waaye alxuraan ñëw na ci benn laxaja ba nga xamee na léegi ki mën naa jàng alxuraan ci laxajaam ki jàng ko ci laxajaam ki jàng ko ci laxajaam yeneen yu bari yooyu nag ci te kii xamul laxaja bee laxaja bii la xam mu dégg keneen ku wax beneen laxaja jàng alxuraan ci laxajaam mu defee loolu alxuraan ba wu wuutante ak problème commencé am seen diggante ba ñeen ñi takfir seen moroom ci la Ousmane daal wax ne ko léegi nañ seet yooyu yëpp ñu tànn sa benn kese daal lakk yeneen bés yëpp waaye loolu dëggal na alxuraan alxuraan yu bare amoon naka jëkk alxuraan benn alxuraan moo ma taamu waaye nag njàng ngi nii moo yaatu ndax benn xarfu am yoo xam ñëpp mënuñu ko lu na ñoo xam mënuñu soot yàlla nag pour bañ sonal mbindeef yi jullit ñi rawatina euh, arab yi xëy na mu daan ne daa ci def la su tawte maanaam yaatal ba ki xam xëy na mënul njàngin wi dem njàngi njàngin woon boo dee xool sax loolu moo indi alxiraat saba kii jàng ci maliki ki jàng maliki danga gis ko xam boo dee xool demee na maliki mu gën a yomb jàng maliki njàkkam noonu lu mel noonu la waaye teetul na alxuraan alxuraan yi bari loon naka jëkk alxuraan mu mi nee na ginnaaw bi mu waxtaan wi daf doon laaj mu ni yonent bi sallallahu alayhi wa ban jàngin la doon jàng ndax xafs la doon jàng wala warsh la doon jàng yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàng na yëpp ndax wax naa la fi am nañu wooye alqiraatu ashr ju fukki njàng ngeen yoo xam ne alquran du ko am fukki njàng yooyu yëpp wér yëpp ci jibril la jóge ci yàlla la jóge mu jaar ci jibril jibril jàng ko yonent bi sallallahu alayhi boo ci jàng wér na ku lu mu ne eh, as-sirat bi ma doon wax léegi ñu jàng nañ ko bi siin ñi jàng bi zaal ñi jàng bi soxor te yëpp wér na te yonent bi sallallahu alayhi wasallam la jógee kon yonent bi njàng ni yëpp jàng jàng na xafs jàng na warsh jàng na xaaluun mbokk mi nee na dafa gis ci biir xadiis ñu gis ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ni boo liggéey yawmal qiyaamati nit ki dañ koy wax naan ko euh, ki doon jàng alxuraan iqra waratil kama kuntu turatil su dunyaa muy laaj ba xam bu boobaa ndax ni mu ko doon jànge ci àddina lay jàng wala day tàmbali rek di tare rek di dem waaw loolu li ci jublu mooy nga commencé la nga mokkal ci alxuraan nga tari ko boo commencé tari rek yaa ngi commencé di yéeg yaa mel ne ku nekk ci yaa ngi yéeg yaa ngi tari yaa ngi yéeg ba la nga mokkal yem jeex la nga mokkal fam yem rek fa nga toll foo ma tolloo sa kër fekk mokkoo nga alquran lépp dangay commencé faatee di tari rek bu ba nga àgg mi na te tëba naa fekk nga àgg bu gën a kawe ok jërëjëf